الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في قول يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم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 wa radiyallahu tabaaraka wa ta'ala an qutbil aarifiin wa imaami siddiqiin mawlaana abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sunu jotaay bi weesu ci kitaabul ilmi ci uh, saxiix al imaam amirul mu'minin fil hadith abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa ja'ala a'ali al-firdaws maswaahu wa ma'waahu gisoon nañ ci baabu ma kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yatakhawwaluhum bil maw'izati wal ilmi kay laa yanfiru bunt bi nga xamante ne mooy wax ci li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon baaxoo di ko def ci di beral nit ñi ay bés yoo xamante ne bésug waaraate lay doon waaye tamit mu nekk loo xamante ne ci xam-xam lay aju su ko defee nit ñi duñu daw mu ne bu boobaa mu da ñu mu daal di ci in ñu daal di ci gisoon hadith sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom moo doon wax ci loolu naka noonu gisoon nañ tamit hadith sayyidina Anas radiyallahu ta'ala bi nga xam ne moom la ko mottalee te mu ci wax naan yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru na ngeen yombalal mbir na yombalal waaye bu leen jafeñal waaye dee leen bégale waaye bu leen dàqe euh, muy xadis boo xamante ne waa waa Basra ñoo solo naka noonu gisoon nañ ci baabu man ja'ala li ahlil ilmi ayyaaman ma'luuma maanaam buntu ñi nga xamante ne moom mooy defaral moom mooy maanaam mooy taajal borom xam-xam yi rahmatullah ci ñoom na ay bës ci ay maanaam taalibe mi maanaam koo xam ne day tegal boroom xam-xam yi ay bës yoo xamante ne ñoo xam la mu indi ba tey xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu taala anhu waaye nag fii dafa indaale li nga xamante ne moom mooy sabab bi tax mu waxoon la nga xam ne moom la wax te daf leen daan beral bisub alxamis ñu xamee ci ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bisub alxamis la leen daan beral maanaam xeetu waxtaan yu mel noonu waaye su dul loolu moos comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee am na ay saxaaba yu bari radiyallahu taala anhum yoo xamante ne dañoo takkoo woon ak moom niki noonu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim képp kenn ci ñoom daf daan wër ci biir borom xam-xam yi léeg-léeg mu jël ay maanaam ay dars yu baree bari ci benn bés te comme li nga xamante ne noonu lañ ko xamee kenn ku ci nekk nag yow yaay xool li nga xamante ne mooy ci ay dars lu tollook li nga xamante ne moom nga jàpp ne lii soo ko dee jàpp daf lay yombalal mbir mi waaye masalan bu fekkente ne nag nit ki mën naa ja jël benn dars par bés loolu baax na. bu dee ñaar baax na ñett baax na ba loo mën a jël rek loolu baax na comme ni nga xam ne noonu lañ koy xamee ñi nga xam ne ñoom ñooy jàng école itam maanaam école université ni ñu demee bis bu jot dem jàngi loolu tamit maanaam kuy jàng diine tamit maanaam noonu dong la demee voilà maanaam xam nga nit ki tey du wut lay daan ne ah waaw mais su ma dee jàngi tous les jours après euh, week-end bi kese lay am après bon après après affaire bi day euh, day day metti xam nga kuy jàng du ko layee loolu du ko du lay wu noonu du ko joxe. loolu dong la tamit ci wàllu diine rek maanaam te nit ki xam-xamu diine ajuwul <coughs> maanaam nga nga spécialisé wu ci <coughs> maanaam xam-xamu diine mën nga koo amee ci nu ne ak façon bu ne waaye maanaam nit ki mën naa nekk maçon nekk boroom xam-xam nit ki mën naa nekk menuisier nekk boroom xam-xam nit ki mën naa nekk électricien nekk boroom xam-xam nit ki mën na nekk sax président de la république ba pare di jàng nekk boroom xam-xam te loolu comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisi woon am na exemple Ibn Tulun bi ñu doon wax rahimahullah ak ñeneen ñoo xamante ne noonu lañ meloon nga xamante ne ay boroomi xam-xam lañ waaye tëriwul yoroon nañ nguur ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ci nangam lañ daan liggéey waaye tëriwul leen woon a sàkku xam-xam tëriwul leen woon a nekk ay boroomi xam-xam te bokk na ci li nga xamante ne tamit euh, masalan tey ku mel ni xoolal subhaanallah li euh, ku mel ni al imam Ibnul Arabi rahimahullahu taala am na téere bu mu bind ci tafsirul Qur'an boo xamante ne juróomi téeméeri tom la cinq cent tom la te na ko bindee moom mooy laataa ñuy julli fajar gu nekk ci la daan imla moom la daan dicté taalibe yi ñu bind ko ah, ba mu ba mat cinq cent tom ta kaamil bi jeex bokkut li nga xamante ne moom mooy ah, al ahkaamul ahkaamul Qur'an bi nga xam ne boobu moom ahkaam yi rek la la la dajale ba pare tënk ko boobu bokkut boobu bii mooy bi nga xamante ne moom beneen tafsir la boo xamante ne muuluñu ko waaye juróomi téeméeri tom la am ak am na ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne tamit noonu lañ doon bindi nañ ay téere yu bëree bëri ci di dicté boro seen taani taalibe yi al imam al-Hafiz ibn Hajar bi rahimahullah maanaam bi nga xam ne moom la doon bindal Fathul Bari ak ñoom Badruddin al-Ayni mooy dañ ko doon jàngale Sahihul Bukhari lañ doon jàngale ci sharab maanaam mais di ko bindaale de telle sorte que léegi bi ñu paree sharha bi pendant vingt cinq ci la téere bi pare vingt cinq ans la shara Sahih Bukhari affaire bi pare et cetera donc loolu ak et cetera maanaam kon loolu nekkoon na loo xamante ne lu ñu xamoon la ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim mu ne baabu am na beneen bunt bu ñu gisoon mooy baabu man yuridullahu bihi xayran yufaqihu fi diin maanaam bunt bi nga xamante ne mooy wax ne képp ku borom bi subhaanahu wa ta'ala nam ci moom yiw maanaam daf koy may xam-xam bu sew ak dégg-dégg gu sore ci wàllu diine loolu gisoon nañ ci xadiis sayyidina Muawiyata radiyallahu taala anhu ak li nga xamante ne moom mooy teqantal yi ci amoon gisoon nañ tamit baabul fahmi fil ilmi buntu xam-xam maanaam ak dégg-dégg ci xam-xam loolu gisoon nañ ci xadiis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Xattaab radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom moo doon ba tey ci wàllu euh, tàndarma bi mooy bi muy wax ci gar yenente bi sallallahu alayhi wa bi leen doon laaj ci mbirum benn garab waaye garab googu daf koo melale ak jullit bi euh, te mu nekkoon tàndarma bokk na ci li nga xamante ne tamit gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu moom mooy baabul irtibaat fil ilmi wal xikma boo pare maanaam moom mooy buntu euh, irtibaat moom mooy ak ñeetaane ci xam-xam ak ci ak xereñ ba gisoon nañ ci wax ji nga xamante ne moom la Seydina Omar waxoon radiyallahu taala anhu daan te te tafaqahu qabla an tusawwadu am na ci riwaaya qabla an tasawwadu maanaam mooy sàkku leen xam-xam laata ngeen di nekk e, ay sang imam al-Bukhari rahimahullahu taala teg ci wa ba'da an tusawwadu ak ginnaaw mi nga xamante ne nekk ngeen ay sang ba pare saxaaba yenente bi sallallahu alayhi ñu bari ci ñoom dañoo dem dañoo jàpp sàkku xam-xam jàng fekk ne ñoom ay mag lañu woon naka noonu gisoon nañ ci kon xadis sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bi radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom lay waxee ne maanaam ak keñaan maanaam ñu namm ci ak euh, ak euh, ñeetaane ci ñaar lay am mu daal di indi ki nga xamante ne moom souvent nit ñi suñuy ñee xel yi ci kooku lay gën a dem waaye du kooku mooy ki nga xamante ne moom la ñu gën a jarañee waaye nit ñi bu ñuy ñee souvent borom alal bi la ñuy gën a ñee waaye loolu awaam yi la waaye nag ak ki nga xamante ne moom waaye boobu bu fekkente ne ci lu baax lu koy dugal loolu jar naa ñee waaye ki nga xamante ne tamit borom bi subhaanahu wa taala daf koo jox ak xereñ maanaam muy xam-xam boo xamante ne mooy alquran la ndax am na ci reneen reneen riwaaya mooy ataahu llahu alquran daf koo jox alquran maanaam mooy xam-xam nga xamante ne moo aju ci alquran ak sunna maanaam bu boobaal moom la ñuy wax ak xikma bu boobu moom mu ko mu koy attee maanaam di ko doxale ba pare di ko di ko xamle kooku tamit jar naa ñee loolu gisoon nañ ko léegi nag ñu ñëw ci insha allahu taala buntu bi nga xamante ne <coughs> moom wax baabu buntu maa li nga xamante ne zukira tudd nañ ko fii zahabi ci demuk Muusa yent yàlla Muusa sallallahu alayhi wa sallam fil bahri ci géej gi maanaam li mu ci namm maanaam ci géej gi moom mooy ci biir maanaam ci euh, euh, mën naa nekk ne ci biir géej gi maanaam bu boobaa day war gaal gi daal di dem ci géej gi wala mu dox ci tefes gi mu dox ci tefes gi maanaam waaye nag mu jëmoon dem wuuti ji xam-xam ilal xadir ci sayyidina xadir alayhi salaatu wassalaam waaye euh, bi muy wax al waaye baat la boo xamante ne dañuy wax alxadir waaye di wax tamit alxidir maanaam alxadir boo xam ne xaa bi dañ koy fatxa baat bi ñu kasra ko waaye am na xidr bi nga xam ne xaa bi dañ koy kasra waaye baat bi dañ koy sukun ñaar yooyu ñoo am maanaam xadir ak xidr wala boog alxadir maanaam ñu yokk alif laam ci kanam alxadir ak alxidr amma li nga xam ne moom la wolof yi naan xudar boobu moom gisuñu ko ci mbooleem waxi boroom xam-xam loolu ah, ah, loolu daal ah, wallahu alam waaye daa mel ni wolof yi rek ñoo koy wax kon al xadir lañuy wax xadir wala xidir waaw kon ñaari dopt yooyu ñoo am waaw ne wa qawlihi ak wax nga xamante ne moom la wax ndax moom bi mu demee ci sayyidina xadir alayhi salaam alayhi salaam daf koo gis daan ni wa qawli ak wax bi mu wax moom taala aji kawe ji ne hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda hal attabi'uka hal ndax attabi'uka mëneef mëneef naa laa topp ala ci kaw an tu'allimani nga xamal ma mimma ci li nga xamante ne 'ullimta xamaleef na la ko rushdan muy ak njub maanaam nga xam ne yent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam ànd ak ne ci ulul azm min ar-rusuli la bokk ànd ak loolu yépp waaye mu ñëw jàng de ne naa Xadir alayhi salaatu wassalaam ne ko damaa bëgg ñëw ndax ndax mën nga maa may rek ma ñëw jàngee ci yow maanaam bu kaddu gi dañ ciy gis ñaari mbir bu njëkk bi mooy xër bi nga xamante ne moom la yeneen ci yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam xëroon ci dem sàkku ji xam ñaareel bi ci def mooy teggin gu mat gi nga xamante ne moom la ko waxee ne ko ne ko nañ nañ ne dama dafa bëgg ànd ak moom ci ñu topp xa maanaam mu jàngee ci moom ndax waxin wi dafa rafet maanaam ndax mën nga maa may ma am maanaam ma mën a ñëw rek ngir sàkku ci yow xam-xam comme ni nga xamante ne wax ji nuróo na tamit ak bi muy jàngal bi muy ñëw ci na ndax daf ni ko fa mu fa hal nag fa qul hal ala an tazakka wa ahdiyaka ilaa rabbika fataxsha ndax maanaam ndax fi mu toll ñeel na la rek ci nga sell maanaam mooy ndax fi mu toll mën nga maa may ma jàppale la noo gën a mën a defaree sa bopp ndax mën nga maa may loola waaw wa ahdiyaka bu ko defee ma mën laa gind ilaa rabbika ci sa borom fataxsha bu ko defee nga yegg ci niveau ñi nga xamante ne ñoom dañoo ragal yàlla dëgg dëgg ragal ndax mën nga maa may loola maanaam nga gis ne ñëwul Euh, nga xool teggin bi nga xamante ne moom la amee ci ñaari côté ci teggin bi nga xam ne moom lay jëlee xam-xam bi waaye teggin bi nga xamante ne moom lay joxe xam-xam bi muy ñaari mbir kon loolu tamit mat naa bàyyi xel ci képp koo xamante ne dafa nekk ci saako xam-xam buntu bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala daf koo indi ginnaaw bunt bi nga xamante ne moom lay waxee ci euh, um, ki ñi ñu war a ñee maanaam mooy ñi am xam-xam ci lépp nag loo xam ne dañ cee war a ñeewu nit nag. maanaam rawatina lu toll nii war nañoo jël suñu tànk xar suñu tànk tubay dem wuti ji ko maanaam nga gis ne kon yeneen ci yàlla Muusa alayhi salaatu wa salaam ànd ak bu ñu jàppoon sax ne weran wuute bi am ci borom xam-xam yi ndax Seydina Xadir alayhi salaam yenent la wala du yenent maanaam même bu ñu considéré woon ne yenent la sax même bu ñu ko considéré sax Seydina Muusa alayhi salaatu wa salaam moo ko féete kaw ndax moom ci ulul azmi minar rusul yi la bokk. maanaam ci ñi nga xamante ne ñooy juróom ñi raw ci mboolem yenent yi alayhimu salaatu wassalaam buñ ne la mbindeef yi yàlla bind yëpp diggante nit malaaka jinne leneen ak leneen mboolem mbindeef yi adduna yi allaaxira yi ajjana yi sawara yi lépp arash yi lawxul mahfuz lépp lan mooy juróom yi gën a yàlla gën a fonk yi mu gën a màggal juróom ñooñu yent yàlla Muusaa ci salaatu wassalaam ànd ak loolu mu dem koo ci koo xamante ne sikk nekkul ci amul benn borom xam-xam buy taxaw ne keewa ku gën waaye mu jëm dem ci moom di sàkku xam-xam ci moom ànd ak kaddu yu teggi ne noonu te li nga xamante ne insha allahu taala tamit danañu gën a gis euh, ci euh, wàll googu ci bunt boobu euh, insha allahu taala kon lii bii buntu la boo xamante ne kon beneen bi ci des moom mooy bu ñu xoolee li nga xamante ne moom moo aju woon ci bunt yi ko wees mooy dégg-dégg yi nga xam ne ñoom ñoo am ci xam-xam maanaam dégg-dégg gi ak xóot gi ak wuute gi nga xamante ne moom la ci nit ñi wuute loolu tamit day waral ne donte yeneen ci yàlla Musaa alayhi salaatu wa salaam xam-xamam rëy na lool te loolu ñaari nit ñu xellu duñ ci werante waaye ànd ak loolu yëpp maanaam bi nga xamante ne yëg na ni ci kaw suuf am na kenn koo xamante ne am na xam bu mu amul. te kooku gën a li ak dégg-dégg ci yeew yooyu xeeti xam-xam dafa sol dàllam dem wuti ji kooku te euh, euh, dafa ne du ma dañ euh, di di dox di dem di wuti ji xam-xam boobu ba keroog may taseek ki ma bëgg taseel wala boog ma dox ay ay ay ati at moo maanaam alquran baat bi ñu ko mooy aw am bi ya xuquba aw am bi ya xuquba maanaam mooy wala boog mu wii ay ay ay ay ay ati at te xuquban maanaam boroom xam-xam yi tafsir yi rahmatullah alayhim dañuy wax ne mooy quatre-vingts ans maanaam ma dox pendant quatre-vingts ans sax jaral na ma ko wala boog ci yeneen yi waxi boroom xam-xam rahmatullah alayhim mooy ay siècle rek tout simplement ndax pluriel la comme ahqaban maanaam loo xam ne ay génération ay ay siècle bu ma ko doon dox ngir wuuti ji ngir taseeg kooku nga xam ne moomu sut man doon naa dem kon cil kaw loolu nag maanaam ñu jële ci beneen cosaan mooy ne li nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala sampe bunt bi ngir maanaam nit ki di dem di wuti ci xam-xam ak fu ko mën a fekk mu ne bil isnaad al muttasil fii awwalil kitaabi ilayhi qaala imam al-Bukhari rahimahullah mu ne haddathana Muhammad ibn Ghurayr az-Zuhri mu ne qaala haddathani en fait euh, ci mbooleem riwaayaat yi xaddasanaa la ba mu def riwaaya bu al asili moom moo indi xaddasani mooy xaddasani Muhammad ibn Ghurayr az-Zuhri te moom mooy Muhammad ibn Ghurayr ibn al-Walid ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri nga xamante ne euh, sët la ci saxaabi bu màgg boobu radiyallahu ta'ala anhu mooy Abdurrahman ibn Awf radiyallahu ta'ala anhu moom dàqantalam moom moo nekkoon Abu Abdullah am na ñu dañ koy wax tamit Abu Abdurrahman mi ngi génn àdduna ci diggante deux cent trente et unième année ak deux cent quarantième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam imam ibn Hibbaan rahimahullah boole na ko ci siqaat yi amma al-Haafiz ibn Hajar rahimahullahu taala ngir wuute gi am ci ay mbirum wax na ne saduq la waaye moom imam euh, al-Bukhari moom moo soloo moom ak imam Abu Dawud rahimahullah ci ashaabu kutubu sitta amma ñeneen ñi ci def solowuñ ci moom waaye nag Euh, moom siqa la euh, te euh, beneen mbir bi nga xamante ne moom lañu war a xam ci ay mbiram mooy ne moom dong maanaam moom moom kese ci mboole ruwaat yi moom dong moo tudd Muhammad ibn Hurayra amul keneen voilà qaala moom mu ne xaddasanaa Yaqub ibn Ibrahim maanaam moom mooy mën nañ ni maamam la maanaam ndax mooy Yaqub ibn Ibrahim ibn Saad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf maanaam kon ñu gis ne ñoom ñaar ay mbokk lañ ngir ne Muhammad ibn Ghurayr moom euh, al-Walid ibn Ibrahim mooy baayam al-Walid ibn Ibrahim ibn Awf euh, alors que Yaqub ibn Ibrahim ki nga xamante ne moom mooy baayam mooy Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf euh, kon nga gis ne Ibrahim maanaam Ibrahim mooy baayam Ibrahim ibn Sa'd ibn Euh, Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf euh, moom mi ngi gét mi ngi ñu ngi koy dàkkantale Abu Yusuf comme ni nga xamante ne ñi tudd Yaqub noonu lañ leen di dàkkantale tamit Abu Yusuf ñu Abu Yusuf al-Qurashi az-Zuhri al-Awfi al-Madani al-asl moom waaye Baghdad wàccoon maanaam Baghdad la dëkkoon moom mi ngi génn àdduna deux cent huitième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam imam az-Zahabi rahimahullahu taala daf ne xujjatun wari'a maanaam ku matal kii moom ku matal layla layla ku mat aw layla ba pare ku sàmm la tamit euh, al imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ci Taqrib at-Tahdhib moom dafa ne thiqatun fadil maanaam ku wóor la wóor la ba pare borom gëneel yu màgg la imam ibn Sa'd rahimahullah dafa ne kaana thiqatun ma'muna yuqaddamu ala axiihi fil fadli wal wara'i wal hadiisi maanaam ne moom ku siqala waare la waaye dañ koy jiital tamit ci frère am ci sàmm ak ngëneel ak maanaam euh, ak xadis euh, moom xaalam nee na xaddasani abi nee na sama baay moom ma nettali te baayam moom mooy kon ibrahim ibn saad ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri ñu koy dàqantele Abu Ishaq al-Madani waaye moom itam wàccoon na Baghdad ba dëkkoon na Baghdad moom mooy bàyyi kon Yaqub ibn Ibrahim di ak ak Saad ibn Ibrahim euh, kon moom mooy Abu Ishaq mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne cent euh, am am na am na ñu wax cent quatre vingt am na ñu wax leneen kon moom euh, siqa bu moom tamit siqa mu ne an Salih te moom mooy Ibn Kaysan comme ni nga xam ne noonu lañ ko gis Salih Ibn Kaysan al-Madani muy Abu Muhammad ak Abul Harith ñoom ñaar yooyu ñooy dàqantalam moom mi ngi génn àdduna cent trentième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa am na ñu ne cent quarantième année la ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom gisoon nañ ay mbirum an Ibn Shihab te moom mooy az-Zuhri an Ubaydullah ibn Abdullah mooy ibn Utbata ibnu Mas'ud radiyallahu taala anhu moom mooy rahimahullah moom mooy bokk ci fuqaha as-sab'a yi ci lu amul werante an mu ne kon haddasa anna Ubaydullah nee na kat Ubaydullah ibnu Abdullah muy ibnu Utbata ibnu Mas'ud radiyallahu taala anhum axbarahu moo ko xabaare an ibn Abbas mooy al-Bahr radiyallahu ta'ala Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf al-Qurashi al-Hashimi muy dàqantalam mooy abu abu abul abbas muy albahr di habrul umma wa turjumaanul qur'an radiyallahu taala anhu wa ardaahu an nabihi borom jaloore yu kaweex borom eh, màggaay yu yëkkatiku wax borom gëneel yu eh, bëri ya te moom mooy nga xamante ne eh, dëgg dëgg lu baree bare ci xam-xamu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak xam-xamu sahaaba yi radiyallahu taala anhum Ah, moo ko doon moo tax bés bi nga xamante ne Zayd ibn Sabit radiyallahu ta'ala an dafa génn àdduna Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala an dafa jooy waaye ba mu paree dafa ne moom de fi mu toll tey nit ñi suul nañu xam-xam bu bari waaye nag amaan na am na nag ndono nag ndax Mawlana Ibn Abbas mi ngi fi radiyallahu ta'ala anhu moom ne moom Mawlana Ibn Abbas boo xoolee eh, eh, xadiis yi nga xamante ne ñoom la ñuy solo yi yi tegaloo yi moom ci moom lañ ko solo maanaam loolu tamit di tegtale ak ngëneel goo xamante ne gu mu euh, gu mu amee la ci euh, dégg-dégg ngir ne dañ doon wax koo xam ne dafa am dégg-dégg ci xam-xam ak ku sori xam-xam waaye moom itam euh, exemple la ci ñi nga xamante ne dañuy dem di wuti ci xam-xam ak fuñ ko mën a fekk ànd ak ne moom waa kër yenente bi la sallallahu alayhi wa sallam da daan dem ba ci buntu kër Zayd sayyidina Zayd ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhu balaa moo xëy ngir teel a dem pour mën a jël xam nga xamante ne daf daal ubbi bunt bi sax léeg-léeg mu dal ko mu ne ko eh, yéen yéenay waa kër yenente bi sallallahu alayhi wasallam te nga woon bàyyi ñu ñëw mu ne déedéet ñun lii la ñu digal ak suñu boroom xam-xam yi ñun ñu ñëw fekk ci leen maanaam te loolu eh, day tegtale teggin bu rëy bi nga xamante ne mu ak gëdd bu mag bi nga xamante ne moom la jox xam-xam. Sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu taala anhu mu ngi génn adduna soixante-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi gane adduna ñetti at ginnaaw maanaam laataa hijra bi maanaam laataa ñuy gàddaay moom kon l'islam ñëw na ba am fukki at moom muy doog a gane adduna maanaam euh, waaye terewul mu doon ki mu doon mu ne nag euh, mu ne moom euh, kon sayyidina Ubaydullah ibnu Abdullah ibnu Mas'ud axbarahu moo ko xabaare maanaam moo xabaare kan imam az-Zuhri rahimahullah an ibn abbas jële ci mawlana ibn abbas radiyallahu taala anhuma annahu nekk moom kat tamaara dafa werante dafa werante maanaam mooy dafa wuute gis-gis ba ñuy waxtaan ku nekk di xool sa moroom ana lan moo nekk ci yow ci ay tegtal yi wane ne li nga wax loola moom am na waaye nag werante bi jubluwuñ ci werante bi nga xam ne moom mooy weerante maanaam jubluwuñ ci weerante waaye weerante la maanaam kon nag moom mu ne huwa moom wal Hurr ibn Qays ibn Hisn al-Fazari mooy radiyallahu taala anhu nekkoon saxaaba bu mag a mag ci saxaaba yi radiyallahu taala anhu waaye al-Hurr ibn Qays bi uh, ibn Hisn uh, al-Fazari radiyallahu taala anhu moom ànd ak li muy màgg màgg al imam ibnu sakan al hafiz ibn hajar ñoom rahmatullah alayhim ci al isaaba euh, maanaam euh, def nañ tarjumaam waaye li muy mag màgg màgg ci xam-xam ci màggaay ak ci daanaka lu nekk euh, ba tax sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala jëloon ko boole ko ci ñi mu jege ñaloon boppam maanaam ànd ak loolu yëpp ànd ak loolu yëpp amul benn xadis mu solo amul benn xadis boo xam te ne solo na ko Euh, ci xadis yi maanaam mënuñu ko nett moo tax loola tax boo ñëwee xadis bi Hurr ibn Qays ibn Hisn bii moo ko soloo rek loolu jàppal ne ci ko wax dafa juum maanaam kooku ak njuumte la wala ak def def defle la bu tukkee ci moom euh, ñaareelu mbir bi moom mooy ci téere yi xam-xam yépp maanaam yu xadis yi ñaari yoon dong lañ ko mës a tudd benn bi mooy xadis bi ñaareel bi imam al-Bukhari rahimahullah indi na ko ci kitaabul i'tisam fi muy waxee maanaam fi nga xamante ne moom la ko borom bi so maanaam moom la ko Seydina Omar radiyallahu ta'ala naan ne daf ko boole woon ci ñi mu tegoon ci boppam et ci wetam et cetera maanaam xadis boobu ak bi yaatal ci buntu boobu foofu rek ñaar yooyu dong dong la ñëw ci téere xadis yi mu ne kon waaye am na tamit beneen mbir mooy ne am na keneen ku tudd euh, al-Hurr ibn Qays comme moom waaye kooku mooy as-Salami maanaam di ndijaay ci Abdullah euh, ci Jaabir ibn Abdullah ibn Haram maanaam kooku tamit moom mooy ñaareelu nit ku tudd noonu ci saxaaba yi waaye kooku itam amul riwaaya ci euh, ci euh, téere xadiis yi moom kon mu ne moom wax na fii saahibi Muusa maanaam ñoom ñaar nag dañoo wuute fii saahibi Muusa ci ki nga xam ne moom mooy àndaal ak yent yàlla Muusa alayhi salaatu wa salaam maanaam moom mooy euh, kii Alqur'an doon nettali nee na qaala ibnu Abbaas ne mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhumaa nee na huwa xabirun kooku Seydina Xadir la alayhi salaatu wa salaam waaye waxul li euh, Seydina al-Hurr ibn Qays radiyallahu wax waxu ko waaye nag dañ xam ne euh, euh, moom li mu wax mooy dafa jàpp ne du moom ndax amul benn preuve buy wane ne moom la te lii day tegtalee ne insha allah dinañ ci ñëw kon benn maanaam muy digg-digg goo xamante ne am na ko te ne Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu xam-xam bi daf koo dikkal borom subhaanahu wa moo ko may xam-xam bi parce que su doon ne moom am na da xam na maanaam daf koo xamee ci beneen intermédiaire danaan lan danaan yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax te bu ne yenent bi moo ko wax saxaaba bi radiyallahu anhu faaw da koy gëm kon bu fekkente ne ñoom ñi ngi werante kii naan ko no xabir la tudd ay sa sa moom xamul kan la mu naan ah man xawma kan la maanaam li muy tekki mooy ne xam-xam la boo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala moo ko ko yenkewal sinon saxaaba yi ni ñu leen xamee mooy radiyallahu anhum ñoom du ñu waxee noonu rek dañuy wax ne yenent di gis nga seetlu ngeen bi ñu gisee boobule saa yu ñu waxee bu yenent bi sallallahu alayhi wasallam danaan yenent bi moo wax sallallahu alayhi wasallam ñu xam ne yenent bi moo wax sallallahu alayhi wasallam bu ko defee ñëpp daal di plié wu ñoom ñu ci teg baat te insha allah dinañ ko dinañ ko gis fii nii mu ne noonu moo tax ñoom bi ñu wuutewee ci loola euh, fa marra te subhaanallah imam subhaanallah li euh, hadith bi le fait que imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii dafa yéeme en fait dafa yéeme à plusieurs égards maanaam ci domaines yu bare bare la yéeme bokk na ci le fait que mais digg-digg gi mu am ak ñee gi nga xamante ne moom la ñu war a ñee ku mel ni Mawlana Ibn Abbas radiyallahu taala bi nga xam ne moom mooy bahrul umma mooy baxru di xebrul umma di turjumaanul Qur'an ñu naan ko al baxru géej gu rëy géej gi moom mooy géej gi ah. ne loolu benn la ñaareel bi ci def moom mooy ne maanaam moom xeet bi mu doon maanaam Mawlana Ibn Abbas xeet bi mu doon bokk ci ñi nga xamante ne borom bi da leen a yënkewal ay xeeti xam-xam yoo xamante ne comme Seydina Xadir alayhi salaatu wassalaam maanaam comme moom ñoom ñoom ñoom ñoo nuroo même type bi lañ voilà loolu tamit muy beneen mbir boo xamante ne tax na ba ku mel nii jar naa dem wuti ji ci moom xam-xam te. Euh, kon ñu gisee ci ne maanaam am na beneen biir loolu daan ci ñëw insha allah mooy na xam-xam yi tolloowuñu am na xam-xam yoo xamante ne dañ koy jàng di ko riwaaya mu nekk riwaaya mais dafa am xam-xam yoo xam ne ilmul laduni la tudd loolu borom bi subhaanahu wa moo koy may ku ku ko neex te loolu sayyidina Xadir alayhi salaatu wassalaam ci yàqu Alqur'an Alqur'an moo ne moom moo ko may loolu mooy fa wajada abdan min ibadina aataynaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunnaa ilma maanaam mooy ne moom suñu jaam la bokk ci suñu jaam yi koo xamante ne jox nañ ko yërmande gu tukkee ci ñun ngir ne wilaaye gi ko yàlla may ak xam-xam bi ko yàlla may koo ki yërmande gu yaatu la waaye wa allamnaahu te te ki nga xam ne mooy yërmande borom bi ci boppam subhaanahu wa ta'aala kan la sayyidina Muhammad sallallahu alayhi maanaam kon cër bu tukkee ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ko yàlla cërale maanaam li mu am ci ci da koo tibbee ci ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam romboon nañ xadiis bi nga xam ne ci la doon waxee ne ana qaasimun wallahu yu'ti te mi ngi koy wax bi ginnaaw bi mu waxee ne man yuridillahu bi xay bi xayran yufaqihu fi diin képp ku yàlla nam ci yow yiw daf lay digg am may digg digg googu ci diine nga am xeetu xam-xam boo xam ne am na xeetu xam-xam yoo xamante ne maanaam dafa wuuteeg bi ñu jàng kese boobu itam képp kooku gis ci moom mu am dégg-dégg gu xóot am kal mu rëy am xam-xam bu sew kooku nga tukki dem ba ci moom ngir tibbee ci moom xam-xam boobu loolu dafa nekk ngëneel gu rëy rëy loolu moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi buntu bi fii indi xadiis bi fi ànd ak maanaam mu ne mu teg ci na annahu naka moom tamaara kon maanaam ne dafa dafa gin bi na mu ne qaala ibnu Abbaas Mawlana ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma daan ne huwa moom xabirun sayyidna xabir la alayhi salaatu wassalaam fa marra mu daal di romb bihima ci ñoom ñaar koo xam ne nag moo leen gën a kawe moo leen féeti kaw ci saxaaba yi ndax ñoom ñaar al-Hurr ibn Qays radiyallahu ta'ala anhu moom saxaaba bu mag la moom mag la du xale ah Mawlana ibn Abbas radiyallahu anhu moom saxaaba bu ndaw la moom ci xale yi la bokk maanaam ci ay at waaye nag borom bi subhaanahu wa ta'ala may na ko loo xamante ne mayu ko mag ñi ah parce que moo tax Seydina Omar radiyallahu ta'ala mu jege ña loolu ko boppam boole ko ci groupe bu mag ñi fi mu daan yóbbu dugal mag ñi foofu la ko daan boole moo tax bi nga xamante ne ñenn ñi dañoo commencé woon mbir mi xaw leen a jaaxal ci la leen wax ne leen kaay leen ñu toog mu ne leen lan ngeen xalaat ci iza jaa nasrullahi wal fathu lu tax lan lay tekki ku nekk di wax ne mooy bu fathu Makka ñëwee bu kiiwee nangam na nga sabbal et cetera wax yooyu yëpp. ñu ne ko mu ne ko yow loo ci xalaat Mawlana Ibn Abbas radiyallahu taala anhuma ne ko man dama gis ne loolu ab euh, tàgge la tàgge yeneen ci bi la sallallahu wa sallam mu ne leen gis nga waxoon naa leen naa lii tax ma di ko teg fii maanaam ngir ne maanaam parce que dafa ni Mawlana Ibn Abbas moom mu ne fatal kahul ni'ma mu ne ni'ma ni'ma fatal kahul lahu qalb sa'ul wa qalbun aqul waaw wala Mawlana euh, euh, Seydina Omar radiyallahu anhu doon wax naan ay Ibnu Abbas ak nekk ay waajooju cam soof kooku maanaam fata kuñ ko waxee ci nit mooy aw tagg maanaam mooy waaju oh, ko waaju doy waaju yéeme ngoog ñu ne mu ne lan mu ne ba pare dafa nekk koo xam ne dafa dëgër maanaam mooy ne dafa dëgër xale la ci ay at waaye ku dëgër la ci ci ci ci ay jikko ak melo waaye mu ne la hoo lisaanun sa'ul dafa am làmmiñ boo xam ne dafa mën a laaj waaye wa qalbun aqul ba pare dafa am xol boo xamante ne dafa mën a takk voilà maanaam loolu tamit ay xeetu ngëneel la yoo xamante ne yu mu am la euh, léegi mu ne euh, moom ak kon moo tax bi bi mu leen rombee te lii benn la ci événement yi moo tax bi bi nga xamante ne lii xew na rek mu ne fa marra mu daal di romb bihimaa ci ñoom ñi ñaan nii Ubay ibn Ka'b te moom mooy Seydina Ubay ibn Ka'b ibn Qays ibn Ubayd ibn Zayd ibnu Muawiyah ibnu Amr ibnu Malik ibnu Najjar al-Khazraji al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu ñu koy dàqantele Abul Munzir wala boog Abu Tufayl ñaar yëpp dañ koy dàqantele mi ngi génn àdduna fukkeel ak ak juróom-ñeent ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne ñaar fukkeelu at bi am na ñu wax yeneeni wax radiyallahu ta'ala anhu Euh, imam az-Zahabi ci Siyar A'lam Nubala daf ni sayyidul qurra moom mooy sang jàngkatu alquraan yi moom mu ne shahidal aqabata wal boo badran fekke na jaayante bi xasra maanaam bi waa ansaari jaayante woon ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ca aqaba fekke na tamit badar mu ne wa jamaa alqur'ana fi xayaati nabi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci raar sahaaba yi nga xam ne ñoom dajale woon nañ mokkal alqur'an ci jamono dundu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah daf ni min fudala as-sahaba ci saxaaba yi bokk ëpp ngëneel ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu ci la bokkoon euh, kon moom te bokkoon na tamit ci qudaat yi maanaam ci juróom benn qudaat yi nga xam ñoom ay qaadi yi lañ ci biir saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu euh, càllale gi isnaad gi am na ay particularité bu njëkk bi moom mooy ci sumaaniyaatu imaam al yi la bokk rahimahullah maanaam bu ñu xoolee juróom ñetti nit ñoo dox diggante imam al Bukhari ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam xoolal nit du compter Muhammad ibn Hurayr Yaqub ibn Ibrahim ak baayam ak Salih ibn Kaysan ak uh, imam az-Zuhri ibn Shihab az-Zuhri ak Ubaydullah ibn Utba ibn Mas'ud ak Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ak Ubay ibn Ka'b muy juróom-ñett ñoo xamante ne ñoo dox diggante imam al Bukhari ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam amma am na ñeneen yeneen i hadith yoo xamante ne. Euh, euh, ñi dox diggante maanaam ñu gën a gàtt mooy ñett ñetti nit dox diggante imam Bukhari ak yenn saasam loolu rombaguñ ko te loolu ñaar fukki xadis rek lañ ak benn am amma ci euh, li ñu romb yëpp bii ci gën a gàtt mooy mooy mooy rubaa'iyaat mooy yi nga xam ne ñeent ñoo dox diggante imam al-Bukhari ak yenn sallallahu alayhi wasallam à chaque fois nag dañ koy fàtte préciser suñ ci yegsee mais yiñ ci rombagum yëpp am na yuñ ci romb yoo xam ne noonu la mel. léegi mu ne kon moom sayyidina Ubay ibn Ka'b bi mu ko rombe radiyallahu ta'ala anhu nee na fa daawu daf ko woo Ibn Abbas radiyallahu anhu ne ko fa qaala mu ne ko inni naka man kat tamaaraytu wuute naa maa ngi maa ngi werante ana man wa saahibi ak sama àndandoo bii haaza bii fii saahibi Muusa ci ka àndoon ak yent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam euh, lii Euh, li nga xamante ne moom moo moo tax euh, ba mat naa bàyyi xel fii nii moom mooy wuute gii nga xamante ne moom moo xew euh, ci diggante ci yàlla maanaam ci diggante Seydina Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ak Seydina al-Hurr ibn Qays radiyallahu ta'ala ci Seydina Xadir rek la aju maanaam wuute gi ah, ci Seydina Xadir kese la aju maanaam moom mooy ne kon kan kan la ci mu ne ko allazi mooy ki nga xamante ne saala daf doon laaj Musa yent yàlla Musa alayhi salaam as-sabila yoon wi ilaa luqiyihi ngir mën a dajeek moom hal ndax déglu lim ko hal ndax sami'ta dégg nga annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yazkuru muy tudd sha'nahu ay mbirum ndax dégg nga yenente bi sallallahu alayhi tudd mu mbiru waajooju maanaam kon lii mooy mooy firndeel liñ la waxoon sànq Euh, beneen bi ci des bi muy firndeel mooy ne waxu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy alqawlu fasl mooy wax ji nga xamante ne buñ ko xësee ba wax keneen amul leneen lu mu ciy teg beneen bi nga xamante ne moom mooy euh, wax mooy mooy lii nii moom mooy ñoom loolu lañ jàppee xam-xam xam-xam liñ ko jàppee mooy li nga xam ne moo tukkee ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam rek mooy liñ mënta werante beneen bi ci des moom mooy moo tax looloo tax laaju ko ne ko ndax xam nga ci dara daf ni ko ndax dégg nga ci yeneen bi dara parce que bu boobaa kon ijtihaadu saxaaba yi lay doon maanaam ne saxaaba moom moo am lu mu jàpp laaj ko beneen moroomu saxaaba te ñoom ñaar munuñu bu ñu kenn du mën a dindi sa moroom ci li nga ne loolu moom moo tax kon nag xaala mu ne ko naam waaw waaw sami'tu dégg naa rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu ne baynama diggante bi nga xamante ne Muusa yent yàlla Muusa alayhi salaatu wassalaam fii mala in nekk na ci mbooloo min bani a ci waa ngir banu israil jaa'ahu dikkee na ko rajulun benn waay fa qaala mu ne ko hal ndax taalamu xam nga ahadan kenn a a'lamu bu gën xam min ko ci yow maanaam yow yow moom lii fekk da leen doon waar maanaam mu wax xam naa rek gaa yi bi dugg leen bu baax a baax ñu ne ko wax yow ndax fi mu toll xam nga ku ku ku la gën xam qaala yent yàlla Musa alayhi salaatu wa salaam ne laa déedéet maanaam te wax na dëgg ndax bu ne ko woon est-ce que am na ku la gën a xam bu boobaa mën na ni ko mën na ni ko ah yàllaa xam waaye daf da koo laaj ne ndax xam nga yow ku la gën a xam mu ne ko déedéet ndax xamul ku ko gën a xam dégg nga fa awhaa mu daal di wax yu allahu buur yàlla ilaa Muusaa jëm ci yent yàlla Muusaa alayhi salaatu wassalaam ne ko balaa ahan kay am na nag koo xam ne moo la gën a xam waaye wax ji li nga xamante ne moom mooy lay tekki mooy ne am na ku la gën a xam yenn mbir yi waaye tegtalewul ku la gën a xam ci lu ñu joyal ndax yent yàlla Musa alayhi salaam yenent la te ci ulul azmi la bokk maanaam même bu ñu jàppoon ne Seydina Xadir alayhi salaam ab yenent la sax bokkul ci ulul azmi te kon yent yàlla Musa ala kulli xaalit alayhi salaatu wassalaam moo koy ëpp xam tegtal yii wane ne Seydina Xadir alayhi salaam du yonent yooyu bari nañ te yëpp mi ngi ci saar ci saar bi yi nga xamante ni ñoo ci gën a fës moom mooy li fait que yàlla Muusaa alayhi salaatu wa salaam réeré ko loolu benn la parce que munuñoo nekkandoo ba noppi ba pare xamul ne yonent am na am na fii loolu benn la ñaareel bi ci fës moom mooy le fait mu ko doon diingat maanaam bi li mu doon def bu xaree gaal gi mu ne ko li nga def du du yoon bu rendee xar kii bi mu ne ko li nga def maanaam ab maanaam musiba bu rëy la maanaam lu mu def rek mu diingat ko te loolu day tegte la ne du yeneen parce que su doon yeneen day xam ne kii li mu def ci yàlla la ko jële waaye le fait que moom du yeneen ci la xamee ni kon maanaam ci la amee mënee taxaw ne ko lii diini da koy bañ maanaam kon bu boobaa ñu xam ne ak maanaam yooyu ay preuve la yoo xam ne ñoo gën a leer moo tax lu bari ci borom xam-xam yi rahmatullah dañoo jéng ci ne du yonent ku mel ni imam an-Nawawi ku mel ne al euh, ku ku ku mel ne euh, euh, imam at ku mel ni imam ma al-Hakim ak ñeneen ak ku mel ni al imam ibnu Salah Abu Amr ibnu Salah ku mel maanaam ñoom ay muhaddisuna yu mag lañ ci baax ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah alayhim ku mel ni eh, al eh, imam ibnu rajab al-Hanbali rahimahullah ak ñeneen ak ñeneen mais ñu bari duñ jeex amma ci biir awliyaul kibaar yi nga xamante ne ñoom ñooy waa alu tasawuf boroom xam-xam yu mag yi nitu yàlla yu sell yu kawe yi ñooñu moom wuute amul ci seen biir ci ne Seydina Xadir du yonent ay eka wàllu yu la ñoom wuute amul ci seen biir hmm. waaw eka eh, maanaam këni nitu yàlla wàllu yu la mais wilaya gi mu amee maanaam ñooñu ma maqaam maanaam moom ni mu mel ñooñu afraad loolu la ñu ñooñu la ñu tuddee al afraad maanaam ay benn bennat lañ ngir loo tax ñu wax leen afraad ñaareel bi ci des moom mooy koo ci gis kenn la amul moom mooy ñaareelu mbir bu tax ñu wax leen afraad beneen bi ci des mooy dañuy beru maanaam du ñuy nekk ñu ànd ak nit ñu bëri parce que mu bu neen yeneen beneen preuve la mooy ci ban peuple lañ ko yónni parce que ab yeneen kenn mënu faw ñu ni ko ci peuple maanaam bu boobaa bu doonub yeneen ñan ñooy ñan ñan ñan fan la bokk ban peuple la bokkoon ñu muy waxtaanal loolu mooy beneen mbir bi beneen bi ci def moom mooy euh, moo tax afraad moo tax te moom rekk àndoon bi ñu koy gis moom rekk àndoon yooyu yëpp ay tegtal la ci ñoom voilà léegi nag euh, ñi nga xamante ne ñoom ci seen biir moo tax léeg-léeg afraad yi rarement liñ leen di yebal ñu ñu ñu ñu wàccat ci kaw suuf jàngal mi ñeeg di et cetera ku mel ni Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma ci ñooñu la bokkoon nga xam ne raar lañ mooy ci umana uyi nga xam te ne ñu raara raar lañ yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci ñoom la bokkoon laata borom bi laata nubuwa bi moo tax mu doon am yenn mbir yu doon feeñ ci moom masalan xeer yi daan ko nuyu et yu mel noonu loolu moo gën parce afraad yi comme dañuy am islaax maanaam dañuy nekk ñoo xam ne dañuy jeex takk maanaam ci borom bi subhaanahu wa taala loolu moom mooy waral yooyu yëpp ñu koy mën a am waaw dafa bokk ci seen ay particularités voilà moo tax ñooñu nag maqaama bi ñu am maanaam en amuñu réellement maqaama en mais euh, bu ñu leen doon gam-gam le dañ leen di gam-gam leeg ak ñi nga xam ne ñoom ñooy xutbu zaman maanaam ñoom ak bu zaman ñoo ñoo ñoo bokk statut en ñoo bokk fi ñu toll ci statut voilà léegi nag moom euh, moo tax moom nag mu mu Seydina Xadir alayhi salaam te lu bari bari ci ay nit yàlla gis nañ ko li la lool mooy lool mooy beneen masala bi mooy mi ngi dund waaw wala déet mi ngi dund te loolu doy na ci preuve mooy bari na ay xabaar yoo xamante ne ba ci jamonoy saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo xam ne dañ naan nag ñu ne ah kooku de dañuy wax ne Xadir la woon alayhi salaam ci biir téere xadiis yi da nga ci fekk ci Sahih ci Sunan yi et da ngay muy muy muy euh, euh, ci maanaam nit yàlla ko ku mel ni imam at-Tirmidhi al-Hakim na borom nawaadir usul et nga xam ne borom xam-xam wér la ci xam-xamu hadith référence la ci moom Seydina Xadir moo ko jàngal alayhi salaam li mu xam lépp Seydina Xadir a ko ko jàngal alayhi salaam moom moo ko nettalil boppam ak ñeneen ak ñeneen maanaam loolu ay preuve la yoo xamante ne. te mboolem wàllu yi nga xamante ne ñoom gisante nag Seydina Xadir alayhi salaam mu jàngal leen am yu bari yu leen leeralal dañoo bari duñ jeex yooyu mooy wane ni mi maanaam ba tey mi ngi dund ba tey loolu tekkiwul ne du génn àdduna de dana fi jóge waaye bu ñuy yëkkati alxuraan la fiy jóge mais tekkiwul ne maanaam parce que euh, ñi koy contre fi ñuy sukkandikoo mooy ku dul dee amul waxuñu ne du génn àdduna mais moment bi muy ndax dafa gis ay noon Euh, ndax majmu al bahrayni fi mu tase ak yonent Yàlla Muusaa alayhi salaam foofu la aynul hayaat nekk ndox mi nga xamante ne ndoxum dund la ndox moomu nag képp ku ci naan dootoo deewati te am na ay mandarga ku ko gis am na mandarga yu nekk ci ci sa jëmm joo xamante ne mooy wane ne yow gis nga aynul hayaat <laughs> yooyu am na ak yeneen ak yeneen maanaam loolu euh, mais mais voilà moom. Euh, voilà am na yeneen i mbir yoo xamante ne yuy tegtale et puis kiimtaane bi nga xamante ne moom kiimaane ci ay mbiram maanaam boo mboolem ñi incarné ab waliyu la wala boog mi ngi dund parce que dañ naan manta ne mais xew-xew bi am mooy jën wi jën wi dundaat dugg ci biir géej gi loolu du kiimaan loolu xel yanu na maanaam li fi ñuy sukkandikoo rek mooy xel yanuwul nangam mais li xew yëpp ci histoire bi amul dara lu ci xel yanu ah. amul dara lu ci xel yanu loo xam ne da nga ko aadi yan ci ci de manière naturelle nit ñi dañ koy gëm bu dul woon ne alquran moo ko nettali ñii weddi ne mi ngi dund ñii weddi ne wala yole ñëpp danañ weddi ne xew-xew boobu existé wul bu dul woon alquran ko indi kon loolu euh, parce que fii tamit imam al-Bukhari rahimahullah dafa am benn volonté expliquer ne am na yenn xam-xam yoo xamante ne am na ñu nekk ci ñoom am loo jàng jàng jàng am nañ ñoo xam ne am nañ xam-xam boo xam ne yow mënoo mën nga yow amu mm-hmm. te euh, loolu bàyyi ko xel ah loolu bàyyi ko xel beneen mbir bi nga xam ne moom moo nekk fii mooy ne euh, euh, bi mu waxii lii ba borom subhaanahu wa ta'aala ko balaa aham kay abduna ñu jaam xadir alayhi salaam mm-hmm. maanaam mu ne ko loolu beneen beneen mbir la boo xamante ne mooy lan te loolu daan ci ñëw mooy saa yoo gisee koo xamante ne moom Euh, euh, muusawiyul mashrab la maanaam moom comme ni yent yàlla Muusaa alayhi salaam naan yàlla Muusaa la naane mooy côté sharia bi maanaam wa laqad aataynaa Muusaa al-furqaana wa diyaa'an maanaam mooy côté sharia bi bu fekkente ne ci loolu rek la naane saa yu demee bu fëgg dënnam ne man rek yàlla da ko boole koo xam ne xadariyul mashrab la koo xam ne comme naa Xadir la naane ci naan waaye kooku jombal ko waaye foo fekk koo xam ne xadariyul mashrab la naanuwaayu Seydina Xadir la naane alayhi salaatu salaam jëm ba jàpp ne commencé yëkkati jàpp ne moom dëgg dëgg nangam rek yàlla boole ko koo xam ne Muhammad yul masraf la koo xam ne naanuwaay yent yàlla Muhammad ndax moom mooy majma al bahrayni mooy daje dajeeg ñaari géeji géeju sharia ak géeju xaqiqa sallallahu alayhi wa sallam moo tax ci beneen riwaaya yéen dina ñëw insha allah yenent yàlla Muusa yéen Seydina Xadir alayhi salaam ne yenent yàlla Muusa alayhi salaam fekk benn picc euh, cof naaw mu ne ko xam-xam lii ak gis nga li mu cof yéeg bu ñu boolee man ak yow suñu xam-xam nii la tool nii la tuutee ci kanamu xam-xamu yàlla mais loolu mi ngi ci nam jëmmi géej gi ci boppam te jëmmi géej gi ak ki nga xam ne ñaari géej yépp ci moom lañ daje mooy yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moo tax moom xam-xam yi mu dajale mooy xam-xam yi nga xam ne ku dul wàlli yu du ko xam d'ailleurs ku dul wàlli yu du xam xam-xam yooyu du sax xam turu xam-xam yi waaye yàlla tere muy xam contenu yi <laughs> voilà loolu kon moo tax mu nekkoon nag fa aw moo tax ba mu ko ko wax yoo fa sa ala yent yàlla Musa sallam ca saase daa di laaj moom Musa Musa yent yàlla Musa sallam as-sabila yoon wa ilayhi jëm ca moom fa jaala mu daal di def allahu bur yàlla la woo ñeel ko alxuuta jën wa aaya mu nekk kéemtaan waaw mu nekk jën wa mu def ko kéem lii tamit beneen kéemaan la maanaam c'est que ginnaaw lii lu ne ci lii dafa am ay xeeti xaqaa'iq mais yurul jeex mais yurul jeex hmm? <laughs> mu def ko mu nekk kéem kéemtaan maanaam mu def ko mandarga alxuuta mu def ko ayat mu nekk màndarga comme naan a ayata mulkihi maanaam mandarga waqiila ñu wax la woo ne ko ne saa yoo xamante ne faqat faqatta faddu na faddu na rek alxuuta jën wa rek farji ak dellul fa innaka li wér wóor mooy yow sa talqahu da nga moom te booba mi ngi ànd ak benn ndongom bu tudd Yusha ibnu Nun waaw alayhi salaam te Yusha ibn Nun boobu moo ko doon moom ak Seydina Haaruna alayhi salaam parce que ñoom ñaar ñi ngi génn àdduna ci période tiix bi mooy arba'iina sanatan yatiihuuna fil ardi maanaam foofu ñu nekkoon ci ci ci di di quarante ans nekk ci benn ci diggante bu gàtt di tourner rek ci période boobu ci la génn àdduna ci lañ génn àdduna Yusha ibn Nun alayhi salaam moo leen doon na moo tax moom moo jël nekkoon njiitu waa banu Israël Euh, moom nag taalibe yi Seydina Muusaa la alayhi salaam comme ni ko Alxuraan waxe id wa id qaala Muusaa li fataahu voilà dégg nga maanaam kon euh, moom mii bi mu bi mu te te gis nga xam nga noonu moom mooy xóot mooy mooy jën bi noonu mooy jën bi comme ne wala takun ka saahibil xuuti wa wa zun nuuni iz zahaba nga gis ne noonu mooy xóot bi mooy jën bi moo tax loolu tamit beneen yeneen i xaqaa'iq ñoo ci ne mais yu dul jeex surtout yu dul jeex léegi nag bi mu ko waxee ne ko kon ah, ba mu ko comme waaye jën woowa moo nekkul mandarga bi mu ne ko su la fàddoo xam nga jën woo xam ne dañ koo jël waas ko ki eh, togg ko pour reere ko mais nag du woon jën du xóot buñ ko waxee mooy comme ki yéen ci wan noonu yeneen ci yàlla Yunus alayhi salaam te sax loolu tamit beneen secret da yu secret yu bari nekk nañ ci le fait que yeneen ci yàlla Yunus la tudd moom Yunus kii kii ki jën yu wan na tuddul neneen loolu yeneen i xeeti eh, ay mbuut yu bari ñoo ci nekk <laughs> moo tax mu nekk saahibul xuuti eh, eh, moom alayhi salaam Euh, jën woow loolu du du du jën wu ndaw moom baleen lañ koy wax ci ci ci ci ci ci tubaab boobu jën la mooy xóot loolu mooy xóot sinon jën kese ak lay tudd voilà kon mais imaginer léegi ab baleen ak ni muy toll ñoom ñaar nan la ko kenn ki rek di yanoo di yóbbu ab baleen ak ni mu toll xool leen loolu histoire bi lépp ci ba pare am na beneen beneen beneen xew-xew beneen mbir bu am ci histoire bi mooy xamuñu kan mooy kan gis nga histoire bi <laughs> mooy xamuñu kan mooy kan taalibe boobu noonu taali ta ta taalibe boobu xam ngeen ne gis ngeen bi jën bi réer ceeb dugg affaire bi yëngalul taalibe bi taalibe bi affaire bi jombalu ko tax duñ posé wu question lu tax jombalul taalibe ah. voilà parce que affaire c'est-à-dire que lenn lu ci nekk ci biir affaire bi dafay yéeme en moo tax ay looloo tax loolu ay xaqaa'iq la yoo xamante ne boo demee ba découvrir ko ba gis ko ba xam ko ba mu ba ba dëgg-dëgg ràññee ko ba xam dëgg-dëgg lenn lu ci nekk na mu taxawee ak na mu kiiwee mais day fekk nga dem ba dundul xaqiqa boobu euh, euh, euh, loolu en loolu propre kii la ñoom la ñoom ñi mel ne ñoom ñoom. ñoom Seydina Xadir alayhi seen adduna boobu ñoom la ñoom Ibnu Abbas ñoom radiyallahu moo tax Mawlana Ibnu Abbas dafa teel xam ne kii Xadir la alayhi salaam moom Xadir la tudd te xam te <laughs> xam nga Xadir du turam Baliya la tudd Baliya ibnu Malakaan en fait Abul Abbas la tudd en fait vrai turam Ahmad la Abul Abbas radiyallahu ta'ala anhu alayhi salaam voilà moom la ñuy wax naan boo xamee turam sa yaram day aram sawar waaw mais euh, gis nga ba ko waxee ne ko kon euh, mu ne ba mu delloo dem ci jë jë maanaam euh, mu ne ko wa wa wa farje maanaam bu fekkente ne kon jën wa dalaa fàddu rek mu ne farje na nga dellu fa innaka li wér bu war mooy yow sa talqaahu xel saf ngaa dajeeg moom wa kaana te mu nekkoon koo xam ne yattabi'u da doon topp asaral xuut jeexitalu jën wi maanaam mooy trasu jën wi fil bahri ci géej gi fa qaala mu wax li Muusaa yent yàlla Muusaa salam fataahu maanaam camam sa maanaam mooy waaye jamu àndaloon mooy ndongoom li mu ne ko ara ayta est-ce que maanaam ndax yaa ngi fàttalu is away naa ndax ba demee wiiru ila saxrati <laughs> ca ca doj wax xeer wax xam nga saxara mooy doju xeer yi yàlla rek a xam lu tax seexanaa jàng tey waxtuur wa kitaabin maxtuur fii raqim manshuur wal baytil ma'muur dafa am lien ak saxara bi mu ne ko gis nga saxara boobu bi ma ko bi ma ci biñ ca wé wéeroo mu ne fa inni naka man nasiitul xuuta damaa fàtte woon jën wa jën wi dem dugg moom gis na ko mais daf ko fàtte signaler moo tax mu ne fa ansaani yi moo tax mu fàttaliwoo mu ne ko am maa ndaal dara fàttaloowul mu ko illa shaytaanu lu dul shaytaanu an azkurahu ci ma ko maanaam mënul ko wax mais nee na shaytaanu moo ma ko fàttaloo loolu tam dañ ci jàngee ni. nit ki bu bu bu bu amee dara loo xamante ne da koo rëcc na da koy askanale seytaane maanaam ne seytaane ma ko fàttaleloo wala yu mel noonu waaye bu lu du wax ne yàlla ma ko fàttaleloo ngir teggin wi mu war a am digganteem ak boromam subhaanahu wa taala ànd xam na ne sabab bi borom bi subhaanahu wa taala moo bëggee woon mbir mi demee noonu waaye seytaane la ñuy askanale jëf ji ci teggin. qaala nee na zalika loolu day maa kunna mooy la maa mooy la nga xam ne kunna nekkoon nañ na bu di doon ko sàkku fartadda ñu dellu ginnaaw ala asaar yi ci jeexitalam ñoom ñoom seeni jeexital ñoom ñaar xasafan ci topp ko maanaam ci topp jën wa moo tax nag fa wajadaa daal di tase xadiran sayyidina xadir alayhi salaam fa mu daal di nekk min sha'ni maa ci seeni mbir ñoom ñaar xam nga léegi boo seetloo est ce gis ngeen ni xissa bi bi mu commencé bi mu paree rek waxatuñu waxi fataahu waxi ñoom ñeneen ñaar ñi rek lañ doon wax alayhi salaam loolu tamit yeneen mbir la maanaam subhaanallah c'est que xissa bi lenn lu ci ne dafa am lu nekk ci ginnaaw dégg nga mooy allazi li nga xam ne ne qassa nettali na allahu buur yàlla azza wa jalla màgg na tedd na fi kitaab yi ci téeréem mooy ci mbiru sayyidina Xadir ashaaba sayyidina Muusaa alayhi salaam ci sooratu Kahf voilà te le fait que sayyidina Xadir bu ñu jàpp maanaam euh, bu ñu jàppoon ne sax ab yenente la alayhi moom moo maanaam xam-xam bi mu am ëpp na xam-xam bi ci lenn yenn ko ci wàllu googu ëpp na xam-xam bi yent yàlla Muusaa am alayhi salaam loolu mooy kon ku ñu gën mën naa am xam-xam bu ko ko gën am amul loolu benn ñaareel bi ci des moom mooy xeeti xam-xam yi ñoo wuute beneen bi ci des nag mooy ne te ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci dëgg waaye tey buñ jàpp ne maanaam buñ ko gisee ne dëgg-dëgg ne maam Seydina Xadir wala yéen a comme ni nga xam te ne noonu lañ ko gëmee fas ko jàpp ko wut amuñu ci dëgg lu tolloog tarfatal ay mais Seydina Xadir alayhi salaam waliyu la mooy c'est que parce que comme ni ñu ko waxee ci afraad yooyu la bokk et que ñoom seen en fait euh, moo tax ñooñu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi junj seen mbir mu naan am na ci nit ñi ñoo xam ne yeneen yi dañ leen di ñee yaxbituhumul anbiya wa shuhada wa laysu bi am anbiya wala shuhada ñoo xam ne yeneen yi dañ leen di ñee shuhada yu martyrs yi dañ leen di ñee te duñu yeneen du ñooy shahid voilà mooy ñan bi bi mu tuddee mooy ñan ñi bëggante ci yàlla tax te mooy ahlul mahabba ñooñu ñooy afraad yi te ñooñu euh, moo indi ñu am spécificité ba bëgg ñi nga xam ne moom lañu bëgg yàlla ak yant bi sallallahu alayhi wasallam jeex ci moom bee tàkk amuñu ci différence ak ah, dañ cee jeex mais tàkk loolu ci lañu yéegee ba yàlla sotti leen xeeti xam-xam yoo xamante ne keneen ku dul ñoom amu moo tax même yeneen ci alayhi salaam am dañ leen a ñii maanaam ci bi xeetu xam-xam bi leen yàlla beral te joxu leen ko ñoom ndax seen naan waaye direct ci géeju yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam boo xamante ne bokkut ak bi yeneen yi naane waaye moo tax Sayyidina Xadir alayhi salaam doon am ay xeeti xam-xam yu mu am yeneen yi bu bu bu mën a jommal ku mel ni yent yàlla Muusaa alayhi salaatu wassalaam waaye loolu tegtalewul ne moo ko gën parce que kii wax ne non te Xadir moom laa bu da yonent la parce que kon nu mu mën a xamee lu kee xamul bu boobaa dañaa na jëpp kii ci ulul azmi yi la bokk même bu dee kee yonent la nu ulul azmi yi ku nekk ci ulul azmi nu mën a ñàkkee xam loo xam ne kii xamu ko loo tontu ci lee rek mooy nekk tontu bi ci lële xadis euh, bi imaam al-Bukhari rahimahullah indiwaat na ko ay yoon indi na ko ci xadis numéro soixante-dix-huit numéro dinañ ci ñëwaat insha allah numéro cent vingt-deux numéro trois mille quatre cents numéro quatre mille sept cent vingt-cinq numéro quatre mille sept cent vingt-six quatre mille sept cent vingt-sept ak quatre euh, ak sept mille quatre cent soixante-dix-huit imaamu Muslim rahimahullah indi na ko ñetti yoon ci xadis numéro deux mille trois cent quatre-vingts euh, imaam Abu Dawuda indi na ko ci xadis numéro 4707 imam at-Tirmidhi indi na ko ci xadis numéro 3149 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko ci xadis numéro 21109 21114 21118 21119 21120 ak 21131 rahmatullahi ala al-jami' mu ne baabu buntu qawli nabi waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam allahumma yow buur yàlla mu ji tur yu rafet ak melo yëkkati ko yi allimhu xamal ko alkitaaba téere bi nga xamante ne xadis bii nga xam ne mooy jëmmi xadis bi nga xam ne moom lay indi même baat yi la dafay wax di leeral ne Mawlana Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhu xam-xam bii mu xam te ku ko ëpp xam ki ko gën a màgg ci saxaaba yi radiyallahu maam ci ay at xamu ko ànd ak kële moo gën a takkoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàgg ak moom maanaam gën a daan ànd ak saxaaba yu mag yi. ak li mu toll yëpp mais mu xam moom Mawlana Ibn Abbas radiyallahu yàlla beral ko ay xeeti xam-xam yu keneen ki amul mooy sababu ñaam bii la ñaanu yeneen ci bii la sallallahu alayhi wasallam ci la amee loolu maanaam nga gis ne kon dafa ni allahumma allimhul kitaaba xamal ko téere bi comme ni mu waxee ci sayyidina Xadir alayhi salaam abdan min ibadina aataynaahum ladunna rahma non aataynaahu rahmatan min indina ba pare daal wa allamnaahum ladunna ilma ne yàlla ne ñun ñoo ko xamal xam-xam bu tukkee ñun comme Mawlana Ibn Abbas téere bi yàlla moo ko ko xamal radiyallahu anhu maanaam ngir ne mbir yi wuti waaye euh, bu ñu xoolee Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu ci histoire ak buy wax ci Alquraan ak buy wax ci hadith. dañuy xam ne xam-xam bii dafa wér maanaam nekkul lu ñuy waxtu maanaam bu bu la kenn ne xam na loo xam ne yàllaa ko ko xamal directement waaye bu ñu xoolee wax ji dëppwul dara ak li nga xamante ne moom mooy wax ji maanaam xam-xam mu mel nii <laughs> dafa war a dafa war a koof koof conforme ba dafa war a nekk loo xam ne dafay dëppoo tamaaman mm-hmm. voilà beneen bi ci def bi nga xamante ne moom mooy leeral mbir mi mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam fii dafa maanaam imam al-Bukhari rahimahullah ci ñaam gi daf lay wax ne la xam-xam boobu même loo jug-jug pour wuti ji ko loo sonn sonn pour am ko deel ñaan yàlla jox la ko ndax yàlla rek la ko mën a jox voilà parce que ci sababu ñaan ci la ko kee amee yow ñaanal yàlla may la mm-hmm. comme ni ko ko waxee moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa qul rabbi zidni mu ne bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilay qaala haddasanaa Abu Ma'mar te moom mooy Abdullah ibn Amr ibn Abil Hajjaaj Maysara mooy Abu Ma'mar al-Basri at-Tamimi euh, càllale benn weesu am na benn particularité beneen bu ñu tudd toon waroon nañ ko tudd de dañ ko dañ ko euh, mooy ne ñoom ñi ay ay zuhri yu ba mu def maanaam boo xoolee xaj dafa bëri ay zuhri Muhammad ibn Hurayra Zuhri la Yaqub ibn Ibrahim Zuhri la abu euh, euh, euh, moom moom moom mi baayam di Ibrahim ibn Sa'd Zuhri la Salih ibn Kays Salih ibn Kaysan moo ko nekkut ak Ibn Shihab az-Zuhri ba pare xadiis bi ñi ko solo ñoom ñëpp ay madaniyuuna lañ ñoom ñëpp waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam dégg nga mu ne kon wa haddathana nettali nañu kon Abu Ma'mar wax wax nañ ko maanaam moom mooy Abdullah ibn Amr ibn Abdul Hajjaj mooy Sara mooy Abu Ma'mar al-Basri at-Tamimi al-Minqari mawlahum ñu ngi koy dakkantele Abu Ma'mar mooy li mu gën a siiwee mi ngi génn àdduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abu Zur'a ar-Razi dafa wax ne siqatun hafiz euh, maanaam euh, ku wóor la ba pare ku mokkal lu bare bare bare bare la imam Abu ibn Abi Hatim rahimahullah daf doon wax naan moom kaana mutqinan muharriran li kutubi dafa nekkoon koo xamante ne ku euh, ku ku ku perfection la woon ci ni mu xamee ni ak daan segg li nga xamante ne moom mooy ay téereem ci Euh, tiba'ul atba' yi la bokk euh, kon muy imam boo xamante ne euh, bëriwul woon tamit li nga xamante ne moom mooy ay xadis yu mu yu mu solo bëriwu ko woon moom mu ne qaala haddathana Abdul Waaris te moom mooy Abdul Waaris ibn Sa'id ibn Zakwaan at-Tamimi al-Anbari mawlaahum muy Abu Ubaydata at-Tanuri mooy daaxil tam Abu Ubaydata Euh, al-Basri dégg nga moom kon ci euh, boroom xam-xamu Basra yu mag yi la bokkoon amala qaala qaala haddathana Xaalid te moom mooy Xaalid ibn Mihraan al-Hazza maanaam moo siiwee noonu al-Hazza euh, ñu koy dàqantelee Abul Manaazil am dañuy wax tamit Abu Abdullah dégg nga al-Basri dañu Abul Manazil al-Basri ñu ko Abu Abdullah al-Basri mi ngi génn àdduna cent quarante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi na cent quarante deuxième année ci la génn àdduna mu ne te moom mooy rek mooy Mawla Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu moom moom Mawlana Ibn Abbas moo ko goreel moom Ikrima mooy Ikrimata al-Qurashi al-Hashimi Abu Abdullah mooy dàkkantalam moom tamit Abu Abdullah al-Madani Euh, moom ci berber yi la bokkoon ci waa ahlul maghrib maam berber yi moom moom moo nekkoon cosaanam Ikrima euh, rahimahullahu taala moom mi ngi génn adduna cent cent quatrième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi te subhaanallah taalibi Ibn Abbas yi ñoo gën a siiw ci tafsir ñoom Ikrima ñoom Mujaahid <laughs> ah, ñoom Sa'id ibn Jubayr ñoom Ata ibn Abi Rabah te ñoo ñoo gën a siiw ci tafsir booy dégg ta booy déglu booy déglu sa tafsir da naan ataa ni moom nee na nangam wala Sa'id ibn Jubayr nee na nangam Qatada nee na nangam euh, euh, kan Mujahid nee na nangam Ikrima nee na mooy taalibe ibn Abbas radiyallahu ta'ala ma nee na gis nga moo yàlla dëgg dëgg li ko yonent bi sallallahu alayhi te xam-xam boobu nag dafa wér xam nga nekkul ay non moom li ci ginnaaw téere yi wax li muy wax dara jubu ci. no mbir mi du demee noonu déedéet affaire bi day jub day dëppoo rek ak alquran a sunna boo delloo mbir mi ci la alquran wax ci la sunna wax doo réer voilà dégg nga mu ne an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma wax nañ ko léegi xaala nee na damma nii nee na nee na taf na ma maanaam mooy damma nii taf na ma mooy taf ma ci boppam rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa qaala mu ne allahumma yow buur yàlla mi ci turi rafet rek melo yéegati ko allimu jàngal ko alkitaaba téere bi hadith bii dañ ciy jàngee bëgg gi yenente bi sallallahu alayhi wasallam bëggul mawlana ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ñaareel bi ci des moom mooy barke bu rëy bi mawlana ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu am ci taf gi ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam taf ci boppam tey beneen te taf googu noonu daf koy yenente bi sallallahu alayhi wasallam sikki ku ci ne bu la téyee taf la ci boppam c'est comme euh, aqtab ay saw yu ne yiñ doon wax ñoom buñ la defee noonu ci ngay amee yenn xam-xam yi waxuma la ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñetteel bi ci def moom mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñaanal Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu te ñaanam googu nangu na ndax gis nañ njariñ gi bu mag bi nga xamante ne moom la amal xeet bi ba pare bokk na ci muksiru nañ lu ëpp lu ñu solo ci ay xadiis ba noppi euh, alkitaaba fii day tekki alquran waaye tamit day tekki leneen lu maanaam mooy secret yi nekk ci alquran tamit dañ koy wax alkitaab mooy téere bi waaw moo tax moo tax lawhul mahfuz lay ti la ca deñ ci lawhul mahfuz ñu tuddee ko ummul kitab comme ni ñu tuddee fatiha ummul kitab ah moo tax euh, loolu ak yeneen xeeti xam-xam yu maanaam euh, euh, en fait ñoom seen géej googu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu kii gute <laughs> géej la goo xamante ne alxuraan yëpp secret la dajale mooy seen mooy géej googu <coughs> ay xaqaatam <coughs> kon lii day wane ni Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu bu melee ni Sayyidina Xadir alayhi salaam wala léegi beneen mbir mën na am laaj mooy waaw lu tax lu mel ni li Sayyidina Xadir alayhi salaam doon def moom dem ko dañ naan la c'est moom du maanaam même bu bokkee ci groupe boobu borom bi da koo wàcce waat <coughs> mu nekk ku wóoru moo tax umanaaw yi du ñëpp ci ñoom du afraad yëpp ñoo bokk ci umanaaw yi ñi bokk ci umanaaw yi mooy ñu yàlla wàcc waat ñu nekkaat ci xeet bi nekk ay simple nit kom ñëpp yoraat yoraat xam-xamu sharia bi et cetera comme ñëpp di dundee noonu comme ñëpp moo tax sax euh, léeg-léeg ba ci biir saxaaba yi radiyallahu anhum am am na ñu dañ ko réere moo tax ñu doon wax naan mais lu tax nga ñu indil nga ñu tegal kii mais Seydina Omar radiyallahu anhu moom comme que moom supérieur la vraiment moom vraiment moo leen supérieur ñoom ñëpp te daan ci ñëw insha allah am na xadis ci kanam rek soriwut boo xamante ne yeneen bi sa alayhi wasallam mi ngi wax ne dafa dafa gis ci gént di naan meew bi mu naanee meew ba doyal maanaam ba mbir yi ci cati ween yi meew yi di ci génne nga xam ne dafa fees dell daf koo jox Seydina Omar radiyallahu anhu ci biir gént gi biñ ko waxee lool loo ko firi mu ne xam-xam kon nga gis ne Seydina Omar comme moo leen supérieur moom xam na moo tax ki supérieur mooy xam ki gën a tuuti ci ci ci ci wàllu yi ki supérieur moo koy xam mais ki gën a tuuti du xam ki ko féete kaw voilà parce que ki supérieur da leen di tiim moo tax bala ngaa mën a juger diggante diw ak diw ku raw yow da ngaa war a dem ba féete leen kaw. wala ala aqal nga toll ñoom li gën a néew mooy nga ak ñoom bu fekkente ne tolloo ak ñoom te féete woo leen kaw maandul ci di wax ne diw moo raw nit ñi bu fekkente ne yow nekkoo qutbu zaman te yëggoo maqaamay bu zaman wala nga dem ba nekk ak ci afraad yu kawe yooyu nga xam ne da leen di tiim xam kan mooy kan boo bokkul ci ñooñu maandul ci wax ne di woy qutbu zaman bu fekkente ne loolu la tamit maandul ci ne euh, di waraw gaaje déedéet maandu ci mm-hmm. waaw bul ne diwa fi raw de neen ci li nu gis xam-xam biñ fiy dégg ak di ko gis mm-hmm. diw de lim fi def ak mu fi jàngale ak li mu fi leeral mm-hmm. gisuñu ko fi mel ni moom waxal loolu rek ca nga noppi ndax yàlla am na ay jaamam yoo xamante ne da leen a nëbb ci biir mindee fa bi dégg nga kon hadith boobu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala solo na ko ci hadith numéro 143 ak 3756 ak 7270 imam Muslim rahimahullahu ta'ala solo na ko ci hadith imam at-Tirmidhi solo na ko ci hadith numéro 2300 euh, Ibn Majah solo na ta'ala solo na ko ci juróom ñaari bërëb te gis nga euh, moo tax moo tax maanu am solo voilà moo tax maanu am solo nga gis ne même xoolal saxaaba yi radiyallahu anhu bu dul woon li yeneen maanaam ak ñeneen boro xooxo bi bu dul woon li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne Uways al-Qarni radiyallahu anhu moom mooy xayru taabi'iina boo dem taabi'i yi Uways moo ci gën parce que moom tamit ci groupe boobu la bokk moo tax boo xoolee xistaam yëpp mooy dafa nekk koo xam ne dafa beru dafa beru du ànd ak nit ñi dafa kii et cetera te bokk na ci seeni caractéristique mooy ñoom du ñu ñaanal lu dul pour xeet bi yëpp du ñu ñaanal par benn nit boo ne ko ñaanal ma duñ la la beral ñaan ñoom dañuy ñaan pour ñëpp voilà ba pare du ñu am euh, daara comme ñeneen ñi ni amee daara moo tax amul daara de mais mën jóg de temps mu am ñenn ñu ci nit ñi jàngal leen loo xamante ne day féeti kaw xel yi Seydina Uways al-Qarni radiyallahu anhu noonu la meloon bu woon nag li yeneen bi sallallahu kooku am na et moom moo gën ci ñi nga xamante ne ñoo ko gëm te te te bokk ci taabi'i yi fekkewuñ ko kon dañuy wax ne Sayyid ibn Musayyib moo gën a kawe moo moo ëpp xam-xam waaye dañ naan Uways de moo gën waaye nag Sa'id ibn Musayyib moo gën a màgg moo gën a màgg lu tax ngir xam-xam bi mu am di ko jàngale leeral ko li mu jariñ xeet bi moo gën a rëy moo tax moom gën a màgg mu ne baabun bunte ngi nii mata ana kañ ya texu ci lay wér samaaw déggu astaxiru gone maanaam tey Ah, gis nga lii maanaam ak ah, ne Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu ànd ak li mu nekk kii yëpp maanaam kañ la kañ kañ moom dafa teel dafa teel a teel a dafa teel a la commencé xamee ci yenente bi sallallahu alayhi ndax xamee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñaar côté bi nga xamante ne mooy comme côté téere yi bu booba loolu boo ko xamee bur mu wér ni xame nga ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam sa yéene day sell ngay istimdaat ci moom bu boobaa ngay tëbb ci moom te nga teewlu ne lépp li ngay dégg ci njàngale rek ci moom la jóge sallallahu alayhi wasallam ngay branché woo ci moom boo yaa ngi jàngee ci moom ñaareel bi ci def moom mooy ci côté bi nga xam ne côté baatin na comme Seydina Xadir alayhi salaam comme Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu ni mu ko amee ci beneen côté bi moom dafa dajale sharia xaqiqa moo tax euh, euh, te li te bokk na ci liy wane particularité mooy ne mës na jël benn mës na tëdd nelaw gént yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu yeewu euh, comme yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu yeewu dafa jël seetu bi xool boppam mais yenent bi la gis sallallahu alayhi wasallam ci seetoo loolu lu muy tekki mooy ne dëgg-dëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa fees dell ci moom ci zahir ak ci baatin dégg nga mu baabul kon buntu bi mataaya fiixu ana kañ lay wér ak samaa'u saxiir déggu gone mooy kon kañ la kañ kañ la dégg lii lépp kañ kañ la kañ la kañ la fi xam lii lépp kañ la profité branché wu ci lii lépp hmm? ndax euh, te li nga xamante ne moom mooy jublu li ci jublu moom mooy ne euh, nekk mag du charte ci nga mën a jël xam-xam maanaam lii dafay duggaat ci beneen côté ci ci côté wu aadaabu taxamul maanaam ci côté taxamul mataa tafe mataa tafe taxamul kañ la jël xam-xam di wér mu ne xaddasanaa mu ne bil isnaad muttasil fii awwal kitaabi la qaala xaddasanaa Ismaa'iil ibn Abi Uways waxoon nañ ko qaala nee na xaddasanii moom bu waxee xaddasanii waxoon nañ li mu teg xaddasanii Maalik mooy bu mag boobu im an ibn Shihaab az-Zuhri an Ubaydullah ibn Utba ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ñoom ñëpp ay Madina waa Madina lañ qaala nee na aqbaltu dëgmal naa raakiban di aji war ala ximaarin ci mbaam ataa nin boo xam ne mbaam bu jigéen la maanaam dafay leeral ne mbaam bu jigéen la Ah, ngir ne maanaam segam mbaam bu jigéen bu rombee maanaam ci li leeral insha allah kuy julli du yàq julleem waxuma laak nit koo xam ne moo nit moo gën a tedd mbaam kon jigéen bu rombee ngay julli du yàq sa julli mm-hmm. maanaam loolu précision boobu amaan na loolu xikma bi comme ni ko eh, surraax yi yenn ci surraax yi waxee ku mel na xaafis ibn Hajar rahimahullah mu ne waa ana fekk yow may bis booba kat dëgg-dëgg naa su jege woon naa al ixtilaama ak gént maanaam mooy jamono jooju jege naa gént gént mooy majorité maanaam jege naa nekk majeur loolu la ci jublu mooy puberté puberté voilà mu ne waaye wa rasulullah fekk ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yusalli mi ngi julli bii mi naan ca mi naan kon bu boobaa dañuy xam ne at bi mujj bi yent saa sam dund la mm-hmm. nekk ci kaw suuf la ndax boobu dong ci la aji ci la aji ak boobu dong la def ci lislaam kon mooy at bi mujj ndax ba mu ba mu fi jugee euh, aj xajjatul widaa euh, wee euh, dul xajja bi mu rombee kii kii bi romb safar bi romb rabiul awal bi ñëw mag moo juuru gàmm gi kii ci la génn àdduna maanaam ci ñaari weer yooyu ci la génn àdduna kon ci la ñuy xamee ni at bi mujj la booba Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu ma nekkagul woon majeur maanaam amagul woon puberté dégg nga dégg nga yu salli mu julli kon bi minan ci ba pare jublu ci ilaa jublu jublu jublu ci xayri jidaarim ci lu dul ab eh, ab miir maanaam amul amul tabax amul miir amul jidaar mooy aw sàkket wala maanaam jubluwul ci dara lu ñu lu ñu fi teg maanaam mooy amul woon saate ci gàttal waaye nee na fa marartu may man maa ngi doon romb bay na yaday ci kanamu baax ba'du fafi lenn ci sàppe yi am na ci yeneen riwaaya ne ci sàpp yu njëkk yi la woon loolu nag laaj bi moom mooy kon ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xamoon na ko waaw wala déet dañ naan la waaw xamoon na ko danañ ci ñëw insha allah ci xadiis yi ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nam doon ci kanamam noonu la doon gisee ci ginnaawam loolu dafa bokkoon ci particularité bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax kon sikk nekku ci ni gis na ko voilà dégg nga nee na kon nag fa marartu ma daa romb bay na yedda yi ci kanamu baabu saf lenn ci sàpp yi mooy sàpp ci sàpp yu njëkk yi mm-hmm. nag su fil uwal wala saf fil uwal ci yeneen riwaay wa arsaltu ma daa di yabal ma bàyyi al ataana euh, mbaam ba tarta muy foraat waaw ma bàyyi ko après mu dem waaye mu fa daxaltu ma daa di dugg ci saffi ci sàppe gi falam yunkar te diingantuñu zalika loola alaya ci waral ma kenn amul kenn ku ma diingat loolu mooy ne le fait que sahaaba yi radiyallahu anhum bañ pare kenn diingatu ko mooy ne xamoon nañ ni àtte bi mooy loolu yàqul julli loolu lañ mën a xam ñaareel bi ci def moom mooy le fait bu doon ne ñoom xamuñu woon àtte bi mooy doon nañ laaj yenn ci bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw ndax julli gi moom bu yàqu wuta beneen bi ci def mooy su naroon a yàqu julli daan nañ dañ koy arrêté fi muy njëkk rombe foofu la ko gaa yi di arrêté saa waay puusal fii waay ki muy njëkk romb rek mooy puus mbaam bi bu jàll na li loolu yëpp day dëgëral ne kon julli maanaam kii def saatir moo tax loola dinañ ci ñëw ci attey saatir yi insha allah mais saatir moo tax boroom xam-xam yi jàpp ne farata la amul kenn ci waa fuqaha mazahib bi amul kenn ku wax ne saatir farata la ñëpp dañ ne man dub la wala sunna voilà bu dee bu dee Shafi'i Hanabila rahmatullahi alayhi nga xamante ne man dub ak sunna bi ñoom yamale wuñ ko wala boog ñoo ko yamale plutôt ñoom dañ naan sunna dañ ñoom dañ naan sunna la waaye am maa ñi nga xam ne ñooy Maliki ak Hanafi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne mandub la dañ koo sot te moo gën a woyof sunna ci ñoom mandub waaye nag ci kanamu Maliki rahmatullah alayhim ñoom boo rombee bu nit maanaam bu fekkee imam nga ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne imam bi bu nekkee sa kanam boo jaaree ci ci kanamu maamum bi sa julli julli maanaam amul problème loolu amul benn problème waaye Maliki rahmatullahi alayhi dañ koo tënk ci dee bu dee ci sàpp yi maanaam dangaa war a dugg ci sàpp bi pour mën a julli maanaam doo leen romb noonu rek ngir romb comme ni Mawlana Ibn Abbas def fii radiyallahu anhu daf leen a romb ngir mën a ci sàpp bi voilà beneen bi nga xamante ne moom moo te mooy mooy mooy ñoom fi ñu dëppoo mooy ne tamit ki nga xam ne moo romb maanaam moo tax euh, ki romb mooy Shafi ak Hanabila rahmatullah ki romb kii julli te am feneen fu mu mën a romb mu romb ko te te te euh, euh, ci kanamam rawatina Hanabila rahmatullah ci kanamam bu boobaa day am bàkkaar bu dee am na feneen fu maanaam day am bàkkaar waaye su dee loolu moom Maliki rahmatullah ñoom dañ koo utal condition mooy lan mooy mooy dañ ne bu fekkente ne ñaari condition moo am mooy bu dee damay julli kii kii di kii di romb sama kanam fekk man teguma benn saatir ci sama kanam damay am man damay may am bàkkaar su dee kii romb amul feneen fu mu mën a jaar maanaam ni foofu rek la mën a jaar surtout bu dee mais bu dee xanaa saafeek xanaa bi leen précision bi mooy su dee fu nit ñi di romb la maanaam mbedd mi ma fay julli bu amee ko jaar sama kanam man damay am bàkkaar am amma bu dee feneen la du fi nit ñi di faral di romb du du mbedd bu boobaa fi ma taxaw te nit ki war a romb bu boobaa bu ma taxawee defuma saatir man may am bàkkaar waaye ci romb it dana am bàkkaar su amee moom fu mu feneen fu mu mënoon a jaar donc ci condition yooyu la ala kulli haal daan gën a ñëwaat ci àtte yooyu ci ci ci ci ci kitaabu salaa insha allah taala hadith boobu Euh, bokk na ci liñ ciy jàngee tamit ba tey moom mooy ne mbaam du sobe parce que bu doon mbaam sobe la euh, Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu bu ko waree bu julli jotee maanaam bu ko waree di julli maanaam parce que mbaam bi bu ñu koy dàq jombut mu ñaq kon boo ko wàccee di julli et ku julli gi dana day day day maanaam da ngay jullaale ak sobe dégg nga xadi euh, xadis boobu imam Bukhari rahimahullahu taala solowaat na ko ci xadis numéro 493 daan ci ñëw ci kitaabu salaa ak xadis numéro 861 ak xadis numéro 1857 ak xadis numéro 4412 imam euh, imam Muslim rahimahullah indi na ko ci xadis numéro 504 ci euh, ñaari bërëb imam Abu Dawud indi na ko ci xadis numéro 715 ak 716 imam Euh, at-Tirmidhi rahimahullah euh, rahimahullah taala moom indiwu ko indi na ko kay xadis numéro 337 imam an-Nasa'i rahimahullah moom moo ko indi xadis numéro 752 754 imam Malik foofu la ñu waroon a njëkke ndax xadis bi ci Muwatta la ne comme niñ ko niñ ko gisee ah ci la ko jëlee 426 la xadis bi nekk imam Ahmad ibn Hanbal solo na ko ci xadis yu bari imam Ibn Maaja xadis numéro 947 kon ak al jamaa ñoom ñëpp ñoo ko solo rahmatullahi ala al-jamii mu ne haddathani haddathani Muhammad ibn Yusuf bokkut ak al Firyaabi bi fa kii al Bukhari al Arbikandi voilà fii par exemple daf ko wax te wu ko ndax sëriñ bi voilà ndax soxla wu ko préciser parce que lu tax sëriñ sëriñu sëriñam moo tax mooy Abu Ahmad mooy dàkkantalam mooy Abu Ahmad Muhammad ibn Yusuf al-Bukhari maanaam mooy Muhammad ibn Yusuf al-Bikandi al imaam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala nee na siqa te Abu Ya'la al-Khalili siqa muttafaqun alayhi maanaam moom mu ne qaala haddathana Abu Mushir te moom mooy Abdul A'la ibn Mushir ibn Abdul A'la ibn Mushir al-Ghassani Abu Mushir ad-Dimashqi mooy daaxanta rahimahullahu ta'ala mu ne qaala xaddasa qaala xaddasani ñoom ñëpp ah ko xoolee xaddasani lañu wax mu ne xaddasani Muhammad ibn Harb te moom mooy Muhammad ibn Harb al-Xawlaani Abu Abdullah al-Himsi mooy daax na Abu Abdullah ñu ko ñu ko gën a xamee ci al-Abrash moom la tuddee moom moo daan bindal ak Zubaydi rahimahullah moom euh, dakkantalam kon mooy Abu Abdullah mi ngi génn àdduna 194e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne 192e année la al imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala nee na fiqa comme inna imam ad-Darimi wax rahimahullahu ta'ala te dañ koy wax kon moom mooy Muhammad ibn Awf euh, moom mooy euh, moom mooy Abu Abdullah at-Ta'i al-Himsi rahimahullahu ta'ala al-Khawlani moom kon mu ne qaala xaddasani az-Zubaydi maanaam kon ñoom ñëpp xaddasani lañ wax ah, après ñeneen ñi dañoo an an mu ne qaala xaddasani mooy te moom mooy Muhammad az-Zubaydi mooy Muhammad ibn al-Walid ibn Amir az-Zubaydi Abul Huzayl al-Himsi mooy mu Abul Huzayl lañ koy dàqantele mooy al-Himsi al-Qaadi mooy qaadi la woon euh, mi ngi génn àdduna 146e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na na ñu ne mooy ibn Shihab an Mahmoud ibn Rabi' te kooku mooy Mahmoud ibn Rabi' ibn Suraqa ibn Amr ibn Zayd ibn Abda ibn Amira ibn Adi ibn Ka'b ibn al-Khazraj ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Khazraji al-Ansari kon moom mooy doomu rab mooy euh, dañ koy wax ibn Rabi' al-Ansari al-Khazraji euh, Abu Nu'aym mooy daaxantalam ak Abu Muhammad al-Madani dégg nga moom kon moom mi ngi gane àdduna juróom benneelu at ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi juróom benn at ci la gane àdduna bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di génn àdduna juróomi at la am dégg nga moom ñu euh, ngi génn àdduna quatre-vingt-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu am na ñu ne quatre-vingt-seizième année la génn àdduna kon moom saxaaba la boo xamante ne kenn du maanaam du ñu mën a werante ci ak soxbaam moo tax al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala daan ni saxaabiyun saxiir saxaaba bu ndaw la wa julla riwaayatu riwaayaatihi an saxaaba maanaam lu ëpp ci ay riwaayam li mu jàngale ci xadiis ci saxaaba yi la ko jële waaw moo tax euh, moom saxaaba la parce que juróomi at la amoon waaye imaam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi xadiisam bi ngir wax ne juróomi at ndax dafa am diggante ku ñuy wax saxiirun mumayyiz ak saxiirun xayru mumayyiz sa xale boo xam ne dana mën a xàmmee ak xale boo xamante ne du xàmmee xale bi xàmmee moom day mën a fàttaliku événement yi xewoon ci bi mu nekkee xale féeg nag commencé guloo di fàttaliku événement yi boobaa xale bu xàmmee wut nga bu boobaa ay actes yu bari daf ci aju après même ci wàllu ci wàllu fiqh ndax sa ndax dañuy mën a jël ko en considération sa ay a euh, déclaration yi waaw wala déet ak ban degré lañ koy jox et ak lan lañ lay teg soo defee loo xamante ne jaaduwul ak yu mel noonu mu ne kon qaala nee na aqaltu man de takk naa mokkal naa min an nabi ci yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam majjatan aw buusu boo xam ne majjaxaa buusu na ko fii waji ci sama xar maanaam euh, dafa naan ndox yent bi sallallahu alayhi dafa ñëw fekk ci seen teen la nekkoon daal di tibb foofu ndox jàpp ba pare daal di buusu ba pare sereti ko maanaam naan gallax ndi ko sereti ko nii hmm? ndox mi ci xar kanamam ngir da doon fo wag moom nee na man loolu moom mokkal naa ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fii waji ne wa anaate fekk man ibnu doomu xams sinina juróomi at laa woon min dalwin te buusu googu ci ndox ci ci ab siwala woon ab siwala maanaam nga xam ne kon moom lool la mokkal ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam subhaanallah imam al Bukhari rahimahullah dafa indi xadiis bi ngir wane ni ànd ak at yooyu maanaam kon xàmmee woon na te mi ngi koy fàttaliku waaye bi mu demee ba nekk mag ci la nettali wax ji ñu mën koo nangu maanaam xale bi muy jël xam-xam bi moo tax képp kuy xale wala yéefir bu fekkente ne walla koo xamante ne dafa xaw a wéradi wala yu mel noonu ci xel wala yeneen ak yu mel noonu su demee ba mokkal ba ba ba wér wala mu nekk yéefir ba tuub wala mu nekkoon xale mais ba màgg mu doog a nettali la mu nettali dañ koy mën a jël waaye duñ ko mën a nangu ci xaal bële duñ ko mën a nangu ci xaal boobu waaye bu demee ba mag te wóor bu bu boobaa dañ koy daal di mën a nangu te exemple yéeféer bi tuub moom mooy euh, Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu mooy ci bokkoon ci prisonnier waa Badari bi muy nettali naan Yonent bi sallallahu alayhi dégg naa ko muy jàng mu sami'tu Nabiyya sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fil maghribi bi tuur sourate Tuur laa dégg mu koy jàng ci julli timis dégg maanaam mu nettali ko bi muy dégg wax ji boobu yéeféer waaye bi mu demee ba tuub ba nekk jullit du bokk ci saxaaba yi radiyallahu anhum ca gannaaw ga ci la nettali wax ji ñu nangu ko dégg nga euh, bi dafay jàngale tamit bëgg bi maanaam yonent bi sallallahu maanaam wàcc gi mu wàcce woon boppam di foo xale yi dafay wane tamit ne loolu dafa bokk ci tedd teddaa ngay jikko yi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dégg nga xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat na ko ci xadis numéro 189 ak xadis numéro 6354 imam Ibn Maaja indi na ko ci xadis numéro 660 ñoom ñaar dong ñoo ko indi ci aljamaa mooy asxaab mooy mooy asxaab mu ne baabul buntu baabu buntul xuruj génn fii talabil ilmi ci dem sàkku ci xam-xam eh, eh, en fait nga gis ne euh, buntu bële bi mu wax yent yàlla Musa alayhi salaam bi muy dem di sàkku ci xam-xam ci Seydina Xadir alayhi salaam nga gis ne kon bokkul objectif ak bii parce que su doon su doon loolu la du bii du ko tuddee nii loolu di dëgëral mbooleem taaliqaat yi ñu ci def maanaam nekkoon buntu alxuruj génn fii talabil ilmi ci sàkku xam-xam war a xala nee na war a xala tak tak e, laxas na laxas na Jaabir ibn Abdullah mooy al ansari radiyallahu ta'ala Jaabir ibn Abdullah ibn Haram radiyallahu ta'ala anhu bokk ci saxaaba yu mag yi la anhu ah, waaye xale la woon ci ay atam bokk ci ëpp liñ solo xadiis ci yente bi sallallahu alayhi wa sallam masirata doxuk shahrin weer lu tollook weer la takk jël ay comme li mu ñëwee ci musnad imam ahmad rahimahullah imam al-Bukhari inna ko ci adabul mufrad am na ñeneen ñu ko indi rahmatullah alayhi maanaam lu tolloog weer dafa laxas dem tukki weer ilaa Abdullah ibn Unays dem ci sayyidina Abdullah ibn Unays radiyallahu ta'ala mais xam ngeen lu tax fii xadiisin waahidin ci benn xadiis kese ngir mën a jàng benn xadiis kese kese kese kese kese ndax dégg ne am na xadiis ca Abdullah ibn Unays radiyallahu anhu koy nettali di jële ko ci yeneen ci bi sallallahu alayhi mu bëgg a dem dem ngir wóorlu ne dëgg-dëgg xadiis bi lii mu dem dégg ko loolu dañ ciy xamee ni maanaam boo déggee loolu mooy maanaam mooy boo bu boo amee possibilité am isnaadun aali da ngay dem wuti ji ko contrairement ak bañ a yem rek ci isnaadun naazil voilà léeg-léeg ñu bare bari dañ koy dañu kii dañu koy def da ngay gis ñu xam ku ku ku màgg ci nitu yàlla yi wala ci boroom xam-xam yi au lieu ñu yëgiti seen njitte mën a jëlee ci moom directement déedéet dañ naan Ah, na nañ yem ci yow rek na wala boog yow def nañ la buntu bi pour nga mën a euh, yow nga ñuy jottaleel déedéet yow mën ngaa am directement ak ci moom kay dama am accès ci moom lu tax ngay def kenn buntu bi ah? loolu euh, kon loolu mooy xel ndax uluwul isnad moo tax euh, comme li li li li li imam Suyuti wax rahimahullah qad xussatil ummatu bil isnaad wa min ad-diini bilaa tardaani maanaam isnaad dafa bokk ci diine te dañ ko koo jagleel xeet wi kon nag demal nga wuti ji li gën a kawe ci kaw li gën a kawe fatlu bil ali lil ali demal nga li gën a kawe ci kaw li gën a kawe te moom la Seydina Jaabir na Abdullah def radiyallahu anhu mënoon na doyloo ci information parce que ñu ko ko nettali wóor nañ te mooy xadis ban mooy xadisul bisaaqa xadis boobu la borom xamam tuddee xadisul bitaaqa mooy yowmal qiyaamati day ñëw ñu tëral atte yi et cetera ba xadis bi yegg ci ne bu ñu ñëwee da ngay gis koo xamante ne dañuy peese dañuy peese nga gis koo xamante ne day indi ay montagne montagne ci yu bon ay montagne ci ay jëf yu bon rek ba benn bitaaqa maanaam mu am benn genre euh, kayit su ndaw ñu ne ah waaw waaw waaw kii bi nag Euh, euh, këyit su ndaw si nga xam ne euh, moom la war a mën a xool moom mu ne ah këyit su ndaw si moom lu muy def ak montagne yi man kay alku naa rek waaye ñu kub bi ko gis ne laa ilaha illallah moo ci ne ñu teg ko mu daal di noot mboolem lu bon ne mu dem nag ngir wóorul ne est-ce que yeneen bi moo wax loolu sa alayhi wasallam loolu tamit bokk na ci liñ ciy jànge mooy nga war a chercher ay information maanaam boo déggee dara doo dégg téel rek nga dem mën a ak it dégg naa ko foo ko dégg nga ni di ko ah non kon dëgg la déedéet da vérifier maanaam nit day am rigueur aussi te junni maanaam benn information bu wér ci domaine xam-xam benn d'ailleurs sax même yeneen domaine benn information bu wér te wóor moo gën junni nettali yoo xam ne dara wéru mu ne haddathana bi isnaad muttasil fi awwal kitaab li qaala haddathana Abul Qaasim Xaalid ibn Xaliil te moom mooy Xaalid ibn Xaliil al-Kalaa'i ñu koy dàqanteel Abul Qaasim al-Himsi al-Qaadi di baayu Muhammad ibn Xaalid ibn Xaliil euh, al-Kalaa'i moom siqa comme le imaam al-Haafiz ibn Hajar euh, euh, az-Zahabi rahimahullah si ba pare ci ci al-Kashif waaye ci siyaaru alaamu nubala dafa ne kaana min nubala il ulama ci borom xam-xam yi gën a tedd donte al imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah dafa ne saduq Abu Ya'la al-Khalili moom nee na tamit siqa kon imam al-Bukhari rahimahullah tamit dafa jàpp ne siqa la moo tax mu solo ci moom hadith yi nga gis nga li ëpp ci boroom xam dañ ne siqa la qaala haddathana Muhammad ibn Harb tama Muhammad ibn Harb al-Khawlani muy Abu Abdullah muy dagan al-Himsi Euh, gisoon nañ ko léegi rahimahullah moom mu ne qaala qaala al-Awzaa'i kii mooy imam waa ahlu Shaam Abu Amr euh, Abdurrahman ibn Amr ibn Abi Amr Ahmad ash-Shaami ad-Dimashqi Abu Amr al-Awzaa'i mooy dàqantalam Abu Amr mooy imam waa Shaam mi ngi génn àdduna cent cinquante-septième année cent cinquante-septième année am cent cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ibnu ajlan nee na laa a'lamu man kaana ansahu lil ummati minhu xamuma ku dàq laay biir xeet wi ko moom imam ash-Shafi'i ne maa ra'aytu ahadan ashbahu fiqhahu bi hadithihi min al-Awza'i gisuma koo xam ne boo xoolee xadis yi mu soloo nga xool fiq ni mu jàppee xam-xam ñëw ñaar maanaam fiqam ak xadis yi mu soloo gis ku ko gën a nuróo la gisuma ko al imaam Ibn Mahdi rahimahullah daf doon wax ne imaam yi ci xadis ñeent lañ al Awzaa'i mooy ci Saam imaam Maalik ca euh, ca Madina imaam Sufyaan as-Sawri ca Kuufa ak Hammaad ibn Zayd ca Basra ba pare teg ci ne maa kaana bi Saam ahadan a'lam bi sunnati min al Awzaa'i amul kenn ci Saam ku gën a xam sunna ka imaam al Awzaa'i rahimahullah Euh, Abu Yahmad al-Himyari al-Himsi rahimahullah dafa ne ñun inna la namtaxinu an-naasa bil Awzaa'i fa man zakarahu bi xayrin arafnaahu arafnaa arafnaa annahu saahibu sunna maanaam ñun bu ñuy natt nit ñi dañ koy nattee rek ci imaam al-Awzaa'i képp ku ko tudd wax ci moom lu baax rek dañu xam ne kii boroom sunna la waaw mu nekkoon euh, imam bu mag mag mag mag mag ak imam ibnul Mubaarak rahimahullah dafa ni law qiila li ixtar li haadihi al umma laxtartu Sawri wal Awzaa'i summa laxtartu Awzaa'i li annahu arfaqu binnaas wala arfaqu birrajulayni maanaam buñ ma laajoon ne ma tànnalal xeet wi ñaari nit damay tànn imam al Awzaa'i ak imam Sufyaan ibn Sawri imam Sufyaan as-Sawri topp nag bu ñeema kenn rek ma tànn imam al-Awzaa'i parce que moom ni mu amee yërmande gi mu am ci biir xeet wi moo gën a rëy non kii daa bokk ci ñu war a xam mhm. waaw euh. dégg nga Euh, Abu Ishaq al-Fazazi nee na rahimahullah nee na bu ñu doon bu doon am na aw tar-tar wu dal xeet wi ñëpp jaaxle xamuñu feneen fu ñuy làq xamuñu lu ñuy def kon de man dinaa leen wax ne am na rek kenn koo xam ne moom yéen ñëpp mën ngeen dem làqatu ci ginnaawam problème bi yëpp ta jeex mooy imaam al-Awzaa'i rahimahullah rahmatan waasi'a euh, faqihu Shaam nee na taalibi imaam az-Zuhri la qaala axbaranaa az-Zuhri an Ubaydullah ibn Abbas ibn Mas'ud eh, an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu annahu neena Tamara dafa wuute woon werante woon eh, huwa moom wal Hurr ibn Qays ibn Hisn al-Fazari eh, radiyallahu ta'ala anhu fi sahibi Musa ki àndandoo yéen ci Yàlla Musa yi nee na fa marra mu daal di romb bii ma ñoom ñaar Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu fa da'ahu mu daal di ko woo Ibn Abbas radiyallahu anhu fa qaala mu ne ko inni naka man tamaraytu maa ngi wuute maa ngi werante ana man wa saahibi ak sama àndandoo gi haaga bii fii saahibi Muusaa ci ki nga xam ne moo àndoon ak yéen ci Yàlla Muusaa alayhi salaam allazi ki nga xam ne ta'ala laajoon na as-sabiila yoon wa ilaa liqayyihi ngir dajeek moom hal sami'ta ndax dégg nga rasuulullaah ndawal Yàlla sallallaahu alayhi wa sallam yazkuru muy tudd sha'nahu ay mbiram fa qaala mu ne ko fa qaala mu wax ko Ubay muy sayyidina Ubay ibn Ka'b radiyallaahu ta'aala anhu ne ko naam waaw waaw euh, bu ñu xoolee euh, euh, càllale bi Abul Qasim Muhammad ibn Harb al-Awza'i az-Zuhri Ubaydullah ibn Utba ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas après ki ci des mooy Ubay ibn Ka'b kon bii maanaam bii mooy bii isnad aali la par rapport ak biñ gisoon ndax bële ci sumaaniyaat yi bii ci subaa'iyaat yi la maanaam bële juróom ñett nit ñoo dox diggante Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak imaam al-Bukhari mm-hmm. alors que fii juróom ñaari nit la mu ne Ubay mu ne fa qaala moom sayyidina Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala ne ko naam waaw sami'tu dégg naa an-nabiyya yenente bi sallallahu alayhi wasallam yazkuru muy tudd sha'nahu ay mbiram yaqulu mu naan baynama diggante bi nga xam ne Musa yonent Yàlla Musa alayhi salaam fii mala'in mi ngi ci mbooloo min bani Israil ila ci waa ngir bani Israil is rek fekk nag maam ba mu fa nekkee rek jaa'ahu ci la ko dikkale rajul benn waay fa qaala mu ne ata'lamu ndax xam nga ahadan kenn a'lamu koo xam ne moo gën a xam niñ ko ci yow qaala mu wax Muusaa mu yent yàlla Muusaa alayhi salaam ne ko laa déedéet fa awhaa mu daan wax yu allah bur yàlla azza wa jalla maa gi na tedd na ilaa Muusaa yéen yent yàlla Muusaa alayhi salaatu wa salaam ne ko balaa waaw ahan kay abduna xadir am na suñu jaam boo xam ne xadir la alayhi salaam euh, ndax euh, ma maanaam euh, afraad yi dafa am bokk ci seen i mbir ci seen particularité mooy dañuy am ubudiyatul mahda moo tax borom subhaanahu wa ta'aala ci xadis bi ci xadis bi ak maanaam bi yenn saa salaam ni muy wax ak ci alquran abdu la ko tudde daf ne abdan ab jàmm boo xam ne raxul dara ci njaam min ibadina ci suñu jaam yi nga xamante ne raxuñu dara ci njaam dañ ci xame ne mbir la moo xam ne maqaama la boo xamante ne euh, du moom rek moo ko beroo sayyidina Xadir alayhi salaam du moom rek moo beroo loolu mm-hmm. waaye bii tudd jaam bi nga xam ne moom kenn melul ni moom moom doo moom du ko waxal du ko du ko wutal melo subhaanalladhi asra bi abdihi alhamdulilladhi anzala ala abdihi tabarakalladhi nazala ala abdihi wa anna wa anna lamma qaama abdullah kooku moom mooy ji benn jaam la jarul ñuy préciser kan la ndax kenn dong la mooy yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam te moom mooy vrai jaamu yàlla ñeneen jaam yépp ci moom lañu ñu doon ne lañ la mu leen sidd ci njaam la mu leen sidd ci maqaama njaam googu ci loolu lañ am voilà moo tax même zikra rahmat rabbihi abdahu daf ci teg zakariya wazkur abdana daawuda maanaam fu muy waxee suñu jaam rek day préciser waaw boo ne euh, waxal sa yaay diw mu wuyu ma xamal ni kooku bokkut ak ki la <laughs> waaw ah dégg nga loolu loolu kon mooy mooy mooy mooy mooy mbir loolu la moo tax mu ne mais le fait que ñoom ñu nekk ñoo xamante ne ubudiyatul mahdala nam maanaam ñoom seen lépp yàlla la dañoo jeex ci yàlla tàkk moo tax àdduna bi duñ fi gis leneen lu dul yàlla nekkuñ ci leneen lu dul yàlla jëmuñu feneen fu dul ci yàlla te duñ jóge fenn fu dul ci yàlla duñu taxaw ci kanamu kenn lu dul yàlla te bu ñuy xool yàlla rek la ñuy gis ci lu ne bu ñuy wax yàlla rek leen passionné amuñu beneen passion ñoom seen en fait ñoom àdduna amuñu beneen passion ah, yàlla mooy seen passion amuñu leneen voilà dégg kon noonu mu ne abduna suñu jaam boobu na xadir alayhi salaam euh, insha allah nañ gis tamit lu tax ñu tuddee ko xadir ñu ngi ci Sahih Bukhari rahimahullah nañ ci ñëw fi mu wax voilà ne loolu tax ñu tuddu ko xabir mooy parce que en fait loolu tamit beneen particularité la hmm. mooy fu mu toog ak fu mu romb lu mu laal day day day verte parce que suuf suy verte si moom mooy suufam suuf su verte sa mooy suufam hmm. Seydina <laughs> Xadir alayhi salaam <laughs> ay mbiram dafa yéeme mook mook mook mook euh, mook mook ñoom ñoom gaayam yi ñoom seeni mbir dafa yéeme dégg nga fasaala mu daal di laaj as-sabila yoon ilaa luqi yi ci dajeeg moom gis nga mu laaj kon dajeeg fa jaala mu daal def allah bur yàlla woo ñeel ko alxuuta jën wa aaya mu nekk mandarga waqiila ñu wax loo woo ñeel ko ne ko iza faqatta saa yu la saa yu la fàddoo alxuuta jën wa rek farji a dellul fa innaka li wér bu wóor mooy yow sa talqaahu da nga moom fa kaana mu nekkoon Musa yant yàlla Musa sallallahu alayhi yàlla na yàlla julli ci moom lii day yoone maam sallallahu alayhi la da danga am wasallam voilà en fait yow am nga ko waa ciri kii ni sallallahu la maanaam yàlla na yàlla julli ci moom voilà maanaam mooy ne salaatu mun dagan na sans mu ànd ak taslim niki noonu taslim mën naa ne sans mu ànd ak salaatu mën nañu wax alayhi salaatu al mën na ah, wala sallallahu alayhi comme mën nañu wax alayhi salaam dégg nga comme mën nañu wax waaye da boole alayhi salaatu wa moo gën dégg nga moo tax yent yàlla Musaa alayhi salaatu wa salaam bi ko mbir mi rëccee yett bi ba pare tamit euh, euh, c'est que fii aussi beneen mbir dafa am mooy mën na nekk ne. ruwaat yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko ci dugal ak wala ñu génne ci te loolu da dafa dagan rek voilà comme ni ko imam Suyuti waqtub sanaa allahi wa taslima maa salaa waqtu waqtub wa taslima maa salaati warida ta'zima wala tukin tufriduhu aw wala tukin turmizuhu aw tufridi walaw xalal asla xilaafa ahmadi loolu imam Suyuti rahimahullah loolu maanaam mu ne booy bind moo tax bu bind mu ne ci tiir yi suñu bindee turu yenent yi suñu bindee turu yàlla wala yenent bi sallallahu alayhi wasallam wala yenent yi alayhi wala malaaka yi wala ñu tudd sahaaba yi radiyallahu anhum wala yu mel noonu bindal mbir mi bindal sallallahu alayhi wala nga bëgg bind radiyallahu anhu pour ñu ngi wala rahimahullah wala yu mel noonu wala boobu lu bëri nag le fait que muy bëri moo am na ñoo xamante ne moo tax duñ ko bindaale waaye dañ koy wax wax yi moom dafa war wax gi moom dafa war moom du dagan ngay tudd yeneen ci bi noonu rek sallallahu alayhi wasallam romb dem sa yoon mel ni kuy nekk ci bedd mi déedéet saaba radiyallahu anhum dañ leen tudd noonu rek tudd rek mu jeex d'ailleurs mel ni kuy waxat ak n'importe qui déedéet boroom xam-xam yi suñu leen tuddee dañuy ñaan yërmande yàlla ci ñoom wala ngërëmal yàlla dagan na nag koo xamante ne saxaaba la nga wax rahimahullah loolu dagan na wala nga wax radiyallahu anhu su dee du saxaaba dagan na waaye ci istilaax yi dañuy faral di beral saxaaba yi radiyallahu anhu et que borom ñi ci def dañ leen di wax rahimahullah ngir différencier leen mhm. mais sinon bu fekkee différenciation bi amatul lënt-lënt mën nga wax radiyallahu anhu amul problème mhm. ngir ñaan gërëmal yàlla ci ñoom mhm. waaye mu ne kon lool danga ko war a bind ta'zima ngir màggal leen wala takun turmizuha aw tuflidi waaye bul nekk koo xam ne da koy tu da koy ramz maanaam sallallahu alayhi wasallam nga bind sal am wala faad wala comme ni gars yi di def SWT wala PSL déedéet bul def loolu aw tufridi wala boog nga beral ko nga nga defal ko benn kese nga bàyyi noonu nga maam nga bind ko benn yoon rek bàyyi wala nga wax ko benn yoon rek bàyyi moo tax borom ko xam yi rahmatullah ne mën nga koo bañ a euh, bind mais nga wax ko su dee da nga dafa gudd ci yow nga nga nga nga nga wax ko nga bañ koo bind mais nga wax ko mm-hmm. su dee dafa nar a gudd ci yow waaye bul ko tënk abadan jamais bul ko tënk bindal sallallahu alayhi wa sallam en toutes lettres bindal radiyallahu anhu en toutes bul bind RTA déedéet bul bind PSL lii nag mbir la moo xamante ne léegi jamono ji dafa soppeeku soppeeku woon woo xamante ne bi mais dafa yéeme da gis boroomi xam-xam wala boroomi ngëneel yu mag ànd ak loolu dañuy def ak dañuy gàttañ lu ci qaayida bi imam Xaasim rahimahullah dafa ne ka koo njëkk a def bind salaam ka koo njëkk a def loxo bi dafa semb voilà te euh, euh, boo demee ci ta euh, tadribu raawi bu imam as-Suyuti rahimahullah leeral na ci loolu hmm. al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ñoom ñëpp leeral nañ indi nañ toxal nañ wax yooyu hmm. al imam al-Hafiz al-Iraqi ci alfiyaam bi tam indi na même wax ji Abu Amr ibn Salah ci muqaddima bi dem wax ji rahmatullah alal jami' ñoom ñëpp dañ ni non loolu bu koo def ànd ak loolu nit ñi mel ni tey dañ ni contraire bi lañu warut def tellement daanaka dootoo gisati ku koy bind en toutes lettres tellement loolu yëpp sàggane sunna la bindal lépp de en toutes lettres soo ko mënul nga bàyyi noonu nga bind rek tur yi noonu mais nga wax ko. moo tax imam Hakim euh, da daan wax na rahimahullah waa boroom xam-xamu hadith yi ñoo dàq jaamu yàlla ñëpp ñu ne lu tax ñu ne parce que ñoom dañuy sax dàq ci di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci bind ak ci wax boo leen fekk ndax saa sa bindee tur yonent bi ne sallallahu alayhi wasallam ba pare wax ko sallallahu alayhi wasallam te comme naka jekk waxu yonent bi rek la ñuy waxtaane hmm. sallallahu alayhi wasallam fuñ tollu ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ngëneel bu mag gi nekk ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi koy amee di amaale di jàngaale waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam voilà te loolu dafa bokk ci melo jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam imam an-Nawawi rahimahullah dafay wax ni na même maanaam bu ñuy jàng xadiis kii di wax na wax sallallahu alayhi wasallam ñii di déglu nañ wax sallallahu alayhi bu ñu tuddee yonent bi nañ ñëpp ne sallallahu alayhi wasallam même bu ñu koy wax ndànk mais nañu wax sallallahu alayhi wa bu ñu ko wax te duñu romb ñu bañ tudd turam comme li yeneen ci bi wax sallallahu alayhi wa sallam albaxiilu man zukirtu indahu falam yusalli alayhi ki nay dëgg-dëgg ngir ne nay mën ko weesu nga nayee sa bopp nay façon nay yëpp bi ci gën a garaaw mooy ki nay ba nga xam ne même boppam da koo mooy ki ñu tudd ci sama wet te julliwul ci man sallallahu alayhi moo tax yooyu dañ koy bind moo tax mu ne walaw xalal asla même bu fekkente ci cosaanu téere bi binduñu ci woon sallallahu alayhi wa wala radiyallahu anhu wala rahimahullah wala subhanahu wa taala wala azza wa jalla ak yu mel noonu même bu ko ci woon yow wax ko te bu la neexee nga bind ko imam mu ne xilaafa ahmad ba mu def imam ahmad ibn hanbal imam ahmad ibn hanbal gis bi gis ne de toute façon téereb jàmbur kenn amul droit soppandi ko ci boo koy recopier loolu moo tax mu ne buñ ko bindul ci cosaan bi wax ko te bu ko bind waaye subhaanallah borom xam-xam yi ci def rahmatullah ñoom ñëpp dañ ne bu dee sallallahu alayhi wasallam moom ak radiyallahu anhu ak azza wa jalla subhaanahu wa loolu même bu nekkul ci cosaan bi bind ko bu la neexee nga bind ko maanaam même bu nekkul ci origine ci Euh, origine téere bi bu la neexee nga yokk ko ci te doo ci am problème amul kenn du la diingat ne da ngaa changer bindum jàmbur loolu masala la bu mat a bàyyi xel di bañ di def comme suñ jamono li xew maam gis ñëpp di def nangam rek ngay defandoo noonu déedéet nañu delluwaat ci mbir yi nañ ci delluwaat bu baax nañ delluwaat voilà rawatina léegi kii automatique yi am nañ kay mais booy bind. am na ñoo xam ne hatta asalaamaaleykum wa rahmatullah subhaanallah doo xam sax la lañ bind ASW wala xaw ma lan RRT non RB mais maanaam à la rigueur da ngay jàpp mais mais xeetu en plus ñàkk ko euh, teggin la en mm-hmm. nan ngay nuyoo ay nit naan SW RT RB xaw ma nan. yal nañu yàlla sax wala FLM te mëne a wax asalaamaaleykum mooy nuyoo waa ajal nga mën koo wax yeneen bi saa sam loolu la ñu jàngal nga mën koo wax comme ñëpp mais loolu yëpp seytaane moo dugal xeet bu problème boobu ci nit ñi seytaane moo ko dugal ci nit ñi ba duñ wax asalaamaaleykum maam salaam mu jeex bu dee ñun moom waxoon nañ ko mhm. problème bi ñu dal mooy beneen bi gën a garaaw mhm. comme xam nga arab yi seytaane du leen mën a dugalal problème boobu mhm. parce que ñoom dégg nañ ko xam nañ li muy tekki mais ñun wolof yi seytaane mën na profiter dugal ñu ci problème boobu nan na lan salaamaaleykum ki ci def ne la maaleykum salaam te mooy lan yàlla boo leen am jàmm ki ci def ah yéen it yàlla boo leen am jàmm gaa yi kontaan seytaane ree yàlla ñu yàlla sàmm danga kon mu kon bi jën wa mu ne fa innaka mu ne fa kaana mu nekk Musa moom yéen ci àll Musa sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam yattabi' muy topp asaral xuuti jeextalu jën wa fil bahri ci géej gi fa qaala mu wax fata Musa dawal maanaam ci gis nga ci beneen riwaaya bi fataahu la voilà fii riwaaya muy fata Musa li maanaam li Musaa ñu leen teel Musaa salam ne ko arayta yaa ngi fàttaliku arayta ndax gis nga is ba nga xamante ne away naa wée woon nañ ila rati ca doj wa fa inni naka man nasiitu fàtte naa alxuuta jën wa wa maa ansaanihu te dara fàttaliwu mu ko illa shaytaan lu dul shaytaan nana kuraw ci ma fàttaliku ko qaala ci la waxee Muusaa indi yàlla Muusaa alayhi salaam ne ko zaalika loolu maa mooy la nga xam ne kun naa nekkoon nañ na bëgg doon ko sàkku farta daañu daal di delluwaat gannaaw ala asaari ma seeni jeextal xasa fa ngi topp ko fa wajada ñu daal di daj Xadiraan yente yàlla maam Seydina Xadir alayhi salaam ñu toofee foofu Seydina Xadir fa kaana moom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 waaw bismillah dama bëggoon xam Yaqub ibn Ibrahim bi saxaabi bi njëkk bi ndax dafa wute ak Yaqub ibn Ibrahim wax daw raxi waaw du benn déedéet beneen bi mooy euh, ban lien moo am ci xadis soixante-seize bi ak titre bi hmm. mooy euh, mata yasihu ak bu njëkk bi ak bu Mawlana waaw mooy ne Ibn Abbas radiyallahu anhu bi mu koy def nekkagul woon majeur moo tax man naastu ihtilaam jege woon nekk majeur ce qui veut dire que nekkagul majeur maanaam li mu bëgg a wax li imam al-Bukhari rahimahullah wax mooy ne ku majeurul mën naa solo xadis parce que euh, ndax xadis sunna dafa am ñett dafa am li nga xamante ne yeneen parce que sunna mooy lan lan mooy xadis. xadis mooy kullama udifa ila nabi sallallahu alayhi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran jàppal boobu aw wasfan xalqiyan aw xuluqiyan loolu mooy xadis mooy lépp lu ñu askanale yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci wax wala ci jëf wala taqrir mooy mu saxal ko te lii mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam saxal na jëf ji saxaaba yi ci kanam saxaaba yi radiyallahu am ñoom ñëpp ñu gis ko bu doon am na lu ñu luñ ciy diingat dañuy dem weddi dañuy dem laaj ko mm-hmm. ce qui veut dire que kon saxal nañ ko donc mooy taqrir bi te yenn sallallahu alayhi wasallam comme niñ la ko waxee day gisee day gisee ci ginnaawam ni may gisee ci kanamam mm-hmm. muy muy loolu ak wala boog lépp loo xamante ne melo la bu ñu melale yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo xam ci jëmmum la mm-hmm. comme bu ñu nee yeneen sallallahu alayhi wasallam moo d'accord na ci nit ñi. mu gënoon rafet ci nit ñi loolu meloon wala boog karaw gi nii la meloon et comme niñ ko gisee dafa weex yu mel noonu ba pare ànd ak xonq-xonq yooyu noonu ñu ne wala boog xuluqiyan jikko masalan yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo gënoon a tedd ci nit ñi kaana nabi sallallahu alayhi wasallam ajwada naas gisoon nañ ko loolu moo gënoon a tabe ci nit ñi loolu yooyu mooy loolu mooy xadiis lépp luñ askanale yent bi sallallahu alayhi wasallam ci lu loolu moom mooy xadis léegi comme que mbir mii nag lu taqrir la sunna taqrir yi la ne yent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo fekki te waxul dara euh, saxaaba yi na daanaam fekki ko te waxuñu dara moo tax mu ne fa lam yunkar alayya moo tax kenn jii nga tuma dara loolu moo tax mooy wane ne kon lii riwaayo la te Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu xew-xew boobu ba muy am nekk bul woon majeur loolu moom mooy buntu masaka sax euh, riwaaya min as-saxiix wallahu ta'ala a'lam Yaqub ibn Ibrahim euh, sëriñu imam ñoom imam al la alors que kii ci martaba yi sëriñu sëriñ ci la voilà du ñu benn